rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa sayyidil mursaliin sayyidinaa wa habiibinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaiin assalaamu aleykum mbokki jullit yi fi teew ginnaaw bi ñu sante yàlla jullit ci sayyidinaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen balu àq di leen balu àq ni ko muassasatul wafa bi xuquqil iman baaxoo defee ci weeru koor yi ci bis bu nekk ci waxtu wi ci jumaa ji ci ndigalul ki nga xamante ne moo fi toog toogaayu borom daal moo tey muy sëriñ si xaddi dikkaat nañu tey tamit insha allah fas fas yéene ànd ak yéen dalal kenn ci borom xam-xam yi nga xamante ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun diirub weeru koor wi bis bu nekk ñu tànn benn ci tomb bi xam-xam yi nga xamante ne jàpp nañ ne bu ñu ko jàngatee dis na ci jariñu dis na ci jariñe ñu fas yéene dalal kenn ci borom xam-xam yooyu ànd ak ñun jàng ñu jàngat benn ci tomb bi xam-xam yooyu euh, ki ñu fës yéene dal dalal tey nag euh, moo di sëriñ Xaadim Silla ñu gën koo xam ci docteur Xaadim Silla xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi dañuy xamle tuuti rek aslëf ci ay jaar-jaaram doyoon na rek ñu wax ne kii waxtaan ak ñu tey mooy docteur Khadim Sylla waaye nag ginnaaw dañu koo baaxoo def dañuy xam ne tuuti rek ci fi nga xamante ne fi la jaar docteur Khadim Sylla moomu mi ngi jàngi alquranul karim ci Mirina foofa la jàngi alquranul karim ginnaaw bi mu jàngee alxuraanul karim ba pare tamit mi ngi tàmbulee jàng xam-xam ci ku ñuy wax sëriñ Muudu As ci Daaru Salaam ginnaaw bi mu jóge fa dem kër sëriñ Abibu di jàngukaay bu ñëpp xam ci wàllu xam-xam yemul ci loolu tamit mu fréquenté mbooleem daara yi nga xamante ne nekk na Touba ak li ko ñu fay gëstu wàllu xam-xam ginnaaw bi mu jóge fa dem makkatul mukaram ci daarul xadis foofa la jàngi ulumul qur'ani wal xadis xam-xam boo xam ne dafa jëm ci wàllu alquran ak wàllu wa wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam yemul ci loolu ba mu fa jógee mu dem Égypte ci université bu mag boobu nga xamante ni ñëpp xam nañu ko muy al azhar ci kulliyatu sharia wal xanuun ci faculté boobu nga xamante ne wàllu charia ak lu jëm ci wàllu loi lañ fay gëstu foofa la jànge ba am licence am fa maîtrise waaye nag loolu taxul mu bàyyi njàng moomu mu jóge foofa dem France ci benn banqaas boo xamante ne mi ngi bokk ci eh, université bu Sorbonne foofa tamit la jànge ba am doctorat ci wàllu immigration immigration mouridisme hijratul mouridine al wasail wal ghayat waaye loolu tamit taxul mu bàyyi jàng ak jàngale ba jamono ji ñuy wax ak yéen fu mu toll mi ngi nekk ci ay gëstu ak di def ay conférence ay waxtaan di yee di ci yeete ci wàllu diine ba jamono ji ñuy wax ak yéen fi ne nii moom conseil la ci ministre de l'intérieur ci wàllu diine ak wàllu culture kon ci gàttal kooku mooy ki nga xamante ne moo fas yéene ay ñu fas yéene ànd ak moom jàngat benn ci tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko muy al islam wa sumuliyatuhu maanaam lislaam ak matale gi nga xamante ne moom la matale nga xam ne bàyyiwul benn wàll kon li ñu def moom mooy dañ koy jox kàddu gi rek ñaanal yàlla defal ko tawfiix te defal ñu ko ñu fàttali mbokk jullit ñi rek ne képp koo xamante ne am nga laaj bu aju ci lii nga xamante ne moom la fas yéene waxtaane wala laaj boo xam ne aju na ci wàllu diine incha allah boo ko joxee Serigne Baye Dame Jaxate incha allah di si ñu ñu fàttali tamit ne waxtaan yi fi jàlloon yépp ak waxtaan wi fas yéene jàll tey képp koo xamante ni yittewoo nga seede yi rek incha allah boo jokkoog euh, commission bi nga xam ne ñoo ko yor yor loolu incha allah loolu dana jàppale kon li ñu def mooy dañuy jox kàddu gi sëñ bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh

wasalaamu ala afdali alxalqi ajmain sayidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi wa man ihtada bi xajjihim ila yawmi ddin ixwat al iman wal irada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen bokki jullit bokki taalibe yi teew ci barab bi yépp noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di leen ndokkeel yi nu nekk nu weeru koor di am mbégte mag mu rëy ci teew ci barab bii ci néegub yàlla ci dëkk bu mag bii di dëkkub sunu borom subhanahu wa ngir fas yéene dundal loo xam ne sunna la ci barab bii di Daarul Muxti loo xam ne mooy li tax ñu sañ ci dëkk bi ki ko sañ teg ñi mu àndale ñépp fit gàddaay ñëw fi dund loola ak dundal ñi leen di wuutu it ba jonni tey jii loola rek kon nag su ngeen ñëwee yéen e gàttandoo waxi xaadimu rasuul nii jëwriñ ñi borom dëkk bi di sëriñam di léppam ci wahab lana zuriyatan tudiimu al amala saaliha ya qadiimu zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil mustafa tazaydu kon fa tabarakallahu loola yéen nga jël la yéen war te mooy sëriñ bi dafa ñaanal liggéey bi mu doon liggéey di ko liggéeyal yàlla ak rasulullahi bu demee ba wan ko gannaaw yàlla may ko ay sët mook ñu àndalan di def liggéey bi yooyu danañu continuer li nga xam ne moo doon liggéey bi ci di ko def nañ ko doon defe dara bañ caa wàññeeku te mooy lan dund ak dundal sunna rasulullahi mu gën a tee màggat yi nag ci ngeen tànn weer wi gën a màgg ci weer yi muy weeru koor nekk weer woo xam ne dañoo war a nafar delluwaat ci yàlla yokkaat jëf yi ak taxawaay yi loola itam ngeen dundal di ko dundale lii fa tabaarakallaahu ndax loola itam lu rëy la ndax ñeneen ñi ñu toqiwut yaruñu leen ci lii naneen ak laneen ci lañuy ñuy dàqi koor ña nga ca barab ya di mariage ña ngay baloot ña ngay seetaan yeneen ah mu mel ni nag lañ leen tooxaat rek am at li war a wuteele dëkk bii ci nekkat ndono li eh, ba tey lu téye mooy boo jógee ndakaaru jaar Kébémer di romb ay dëkk xool nañuy dàqi koor ak comportement ya dëkk ci dëkk ba ca seenu col ak seeni grand place ak lañ koy dundale ba accidentul moo tii nag boo yëgee nag ni dund nga dugg nga ci nag ci dëkku Cheikh Ibrahima Fati fi ñu daan defaree góor yàlla yi fii ku bëgg na rawale sa diine lépp daan daw ñëw ku bëgg na dund sa diine fi nga daan ñëw boo yëgee ne dund nga fi te yëgee ko nag ci comportement ak ñi nga jàkkaar lool nañuy doxe ak na ñuy dund ak seen melokaan nga xam ne kon ndono li ba léegi ñu ngi koy téye soo xamewul dëkk yooyu nga jaar nag ak kii nga xam ne kat ndono laa ngi tàmbalee rëcc loolu waxam naa ko fi am at kon muy ni ñuy sàbbe ndono li kon nag fa tabaarakallaahu tey ku ñëw fii tey jaar ci mbedd yi dégg rajo yi dégg ne kat ñu ngi ci néegu yàlla bii Cheikh Ibrahima Faty santaane woon ak njabootam taxee ko ba mel nii di delloo nit ñi ci yàlla da ngeen xam ne kat yoon yéen wàccoo ngeen eh, ak li nga xam ne mooy seen warugar mu mel ni nag euh, euh, thème bi ngeen tànn bu am solo la kon noo ngi leen di sant bu baax kon lu jiitu ci cërale gi ngeen lu la ci lii nu bokk ak yéen eh, muy seddinu ci ab jataay bu nu war a seq ak yéen sottante ci ay xalaat nafar muy thème bu am solo boo xam ne mooy al islaam wa sumaliyatu muy matale gi nga xam ne islaam daf koo matale lépp loo xam ne dafa aju ci liy defar sunu ëllëg ak liy defar sunu tey loolu pour nga jàngat ko boo bàyyee xel rek ci diine yeneen yi ko jiitu woon ba ci gëstoo dangay ngay gis ne am na ci ñoo xam ne yitte yitte yi ña ca nekk dañ koy yamale ci li nga xam ne rek mooy faggu li nga xam ne mooy defar seen ëllëg lañuy ñuy bind ak la ñuy wax lépp ñu ngi ko jëme ci organiser liy defar seen seen ëllëg nga xam ne daal diine ji dañ ko yemale ci jàkka ja waaye bu ñu xasee ba génn barab ba ñuy jaamoo yàlla laneen la aju ci seen doxalin waru adduna dañ ko bàyyee ak waa adduna ñu organiser leen loolu diine yi nga xam ne duñu diine yi islaam loolu mooy la fa gën a not mooy kilifa yi diine yi ak ñi ŋànk diine ji lañuy def ci jaamukaay yàlla yàlla la ñuy waaye lañuy def ci bitti nag ci seen wàllu politique seen wàllu économique seen wàllu social dañoo bàyyi doomu aadama yi ca seen xam-xam màcc ak seen yitte ñu tëralal leen ba ñëwee ci ñi nga xam ne borom idéologie yi nga xam ne itam tënkuñu ci wàllu diine muy xalaatkat yu mag yi nga xam ne ab société ak ni ñu koy organiser moo leen yitteel ñoom itam wàllu diine ñoom dañ ko bàyyee li ci diine yi seen yitte jëpp ñu jëmee ko ci nag organiser nit ñi nan lañuy dunde fii ci àdduna islaam nag ñëw di diine ji mag joo xam ne maanaa dafa jox yitte ak cër ñaari wàllu yépp bëgg jullit bi xam ne raison d'être ci kaw suuf ak li tax ñu indi ko du jàgg ni rek consacré ay activités yépp ci luy fàggu luy defar ëllëgam sàggane li nga xam ne mooy defar teyam muy addunaam waaye du doon koo xam ne it day gannaawal lay defar ëllëg am xëyam ak am ngontam lépp mu jëme ko ci liy defar tey fàtte ëllëg jullit bi dañ ko wax ne ko waroo doxee noonu luñ ko digal wabtaxi fi ma ataaka allahu daaral axira waaye nag wala tansa bi mina dunya mooy li la yàlla jox ci kattan ak ki moyen muy xam-xam di am-am di man-man la nga ci indaale fii ci àdduna yàlla faggul la ko nga indaale ko bi ngay ñëw àdduna ak li nga am gannaaw boo ñëwee àdduna sunu borom subhaanahu dafa digal jullit bi mu mobiliser force yooyu yépp jëme ko ci li nga xam ne nag mooy defar tayam ak li nga xam ne mooy defar ëllëgam loolu mooy li nga xam ne moom la ko sunu borom subhanahu sant muy équilibré koon ñaar yooyu bu ñuy wax nag équilibré ñaar yooyu xam nga ne waxuñu ñu tollale leen ndax yamale mooy yamale lu yam waaye adduna da ngay xam ne ndabul jamono la alaxira ndabul jamono la kon ndab lenn lu ci nekk nag la mu tollool nga def ko ca la mu laaj nga jox ko ko mooy équilibrage bi nga xam ne moom la ñu soxlawoo te l'islam santaane ko mu lanu xaadim rasul di leeral waalam wa amal lihi dunya bi ma takunu tamkusu fiha ayu alfatinu waaye waxmal li uxraak xadrama tabra xaddan fii wa man qaala vazalaha rada muy équilibré kenn ku nekk la laaj nga jox ko sunu borom subhanahu ñëwaat waxaat na ko anam mooy yaa ayyuha allazina amanu isa nuudiya lis salaati min yawmil jumaa fasaw ila dikrillahi wa zarul bay'a dalika xayrun lakum in kuntum taalamuuna waaye nag fa isa qudiyati salaatu fantasiru fi l ard wabtaqu min fadlillahi waskuru la kasiran laalakum tuflihun déggal yaa ayyuha allazina amanu isa nudiya li salaati lu tax isa nudiya li salaati julli dafay loo xam ne bu sunu borom subhaanahu importance bi mu am ci diine islaam ba ëmb yeneen ponk yépp dafa tax bu sunu borom subhaanahu dee lim ponk yépp ci moom lay tàmbalee waaye su fekkee ne dafay dëxëñ ya ca des yépp ci benn mu yóbbaale ya ca des yépp julli lay tudd lu ko waral julli day jaamu yàlla gi nga xam ne moo ëmb yeneen yi ci des moo ëmb tawxiid bi nga xam ne mooy xaayida wala rukkunu bi jëkk ci rukkunul iman wal islam wal ihsan te mooy wéetal yàlla ak jox ko li mu moom te bokk ko ak kenn moo tax booy julli li ngay tàmbalee mooy baatu seede yi ngay wax ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan rasulullah boo duggee ci biir julli gi it étape boo toll bu ne danga ko fedd li muy allahu akbar waaye boo duggee ci julli gi it ba ba ngay sëlmal da ngay woor liñ lay tere ci koor yépp moom lañ lay tere ci biir julli gi ni ngay woor da ngay woor ba ba ba ngay sëlmal lépp loo xam ne boo waree doo ko def boo kàbbaree ba ba ngay sëlmal doo ko def boo ko defee julli gi yàqu waaye da nga ci da ngay génne asaka it boo jullee parce que li tàmbalee ci bi jant fenkee ba jant so ak bu jant soyee ba buy jant di fenkaat waxtu yi fi nekk yépp sunu borom subhanahu moo la ko jox kon waxtu yi nga ciy jël mu nekk farata nga di ko delloo yàlla azaka la jooy génn ci say waxtu di ko jox yàlla kon booy julli yaa ngi génne azaka waaye feneen foo jublu itam fu dul muy kaaba ga foo mën nekk ci biir adduna gi julli woo kon booy yaa ngi aj Makka kon julli dafa ëmb ponk yépp moo waral nag bu yàlla dee lim yépp ci moom lay tàmbalee bu fekkee day lim benn tënk ci yëpp moom rek lay tudd mu yóbbaale yëpp kon fa isaa euh, loolu mu wax ne isaa nudiya li salaat min yawmil jum'a kon julli ak woor ak asaka ak ponki diine yëpp lu ci def ko jot la nga doon def laneen lu mën a doon loo mënta bàyyi boole ak loola na nga bàyyi loola te dem defi farata jooju moo xam julli la moo xam koor comme li ngeen ko de gisee ci borom dëkk bi njàngale borom dëkk bi ngeen jàng ko ci a Cheikh Ibrahim fi ayamil xaalida sëriñ Basiiru Mbàkke moom def ko ci kaw weeru koor yu bu accès la ma daan wax mooy lépp loo xam ne waaye nekk na ca ngir sama jëmm ji te mënu koo boole ak koor gi na nga na bàyyi loola ba koor gi jeex mu dellu siwaat bu waxtu julli jotee it mu digle ne lépp lu waay di def te di ko def ngir sama jëmm jii na ko bàyyi te dem jàpp dem julli ba noppi doog a demaat ci waxtu yi loolu borom dëkk bi doon jàngale moom la islaam di jàngale fii tey muy jëpp jaamu yàlla gu mën a doon bu nekk wala lépp looy def ba waxtu julli jot na ko bàyyi waaye julli ak i bokkam waaye nag fa isaa qudiyati salaatu nag bu julli gi jeexee muy jaamu yàlla ga nag nga xam ne ëllëg a bu jeexee nag fantasiru fil ardi wabtaqu min fadlillahi waaye bu julli gi jeexee it nag ak mel ni moom na nga kenn ku nekk nag jël boppam bay ko fi barab seet anam gi nga xam ne mën na caa amee sutura ak tiraanga muy xeetu liggéey woowee itam mu jëme ca yitteem ngir xam ne dañ ko bind ngir mu taxawu addunaam taxawu alaxiram loolu moo waral muy loo xam ne tabarakallah ñaari aaya la yoo xam ne yu yaatu yoo xam ne bindkat yi bind nañ ci lu baree baree bari pour di jàngale nit ñi nan la ñuy def ba équilibré ñaar yooyu da ngeen ci dégg wax bu siiw bopp bu riis boobu léeg-léeg ñu askanal ko ci yonente bi léeg-léeg ñu askanal ko ci Seydina Omar ibn al-Khattab léeg-léeg ñu askanal ko ci Omar ibn Abdul Aziz e waaye lu ci mën a am xëy na du wax ju bàyyikoo ci gémmiñu yonente bi waaye maanaama ci boppam ci gémmiñu yonente bi ak i jëfam ci la bàyyi ko ñaareel ba it dóor du luy firi ayatul quran yi ñuy wax mooy li ñuy faral di dégg amal di dun yaaka ka annaka taisu abada waamal li axirati ka annaka tamutu gada du ab addis bu jóge ci yonent bi waaye nag maanaam yi lafziyan jógewut ci yonent bi waaye maana yu yan nag jëmi ci yonent bi la jóge ci ay jëfam ak i waxam tey doonu du luy firi ayatul quraan yi ñu doon wax léegi mooy lan booy jëf ngir lu jëm ci ëllëg muy jaamu yàlla nanga ko fonk ba mel ni dañ laa déy ni suba ngay faatu waaye boo fa jógee nag bay jëf pour lu defar sa àdduna ak sa nang ko fonk ba mel ni dañ laa wax ne danga nga nekk éternellement da dund ba faw sunu sang bi di xaadim rasul ñëw waxal na ko ci beneen waxiin wa aali himmataka fi umuri dunya wa uxra tuxsa bil ujuri na ngay yëkkati si itti itti ko li nga xam ne mooy yéwénal sa mbiri àdduna ak li nga xam ne mooy yéwénal sa mbiri alaxira soo defee loola sunu borom subhanahu dana la gatandu defaral la sa adduna ba li nga fi mënta ñàkk lépp ci teraanga ak sutura nga am ko waaye dana la defal sa àllaaxira it ba la nga fa mënta ñàkk fekk bëgg ko faa fekk ci sutura ak teraanga lépp da ko am loola kon nekkan ab tënk boo xam ne moo lay wan kon wuute gi nga xam ne kon da ngay daal di gis diine islaam kon wuute ko ak yeneen diine yi nga xam ne ñooy jiitu boo demee ca eh, diine yi Sayyiduna Isa ci injil yëpp da ngay fekk muy wax naana la sahla min an yadxula al gamal fi bi ibraatin min an yutqal al ghaniya fi malakotillah nee na gëléem ak ni mu réye nga jël ko dugal ko ci bën bënu pusa ak ni mu xate lu jafe la loo xam ne daanaka c'est impossible waaye ne li muy jafe-jafe moom ak nga jël borom alal dugal ko ci xadratullah ñooyam ne gën lay gënu ko yomb del waxaat la ne la innakum la tastati'una an tajmahu bayna allahi wal maal mën leen a góorgóorlu ba mën a dajale alal ak yàlla mën leen a am yàlla am alal loolu lañ lay wax rasulul islam nag wax la ne la asa nihmal eh, maalu saalih li rajuli saalih ne la nitu yàlla dëgg dëgg dëgg ngir mu mën a téye diinam téye ngoram dafay am lu mu jàpp muy lëmmënta ñàkk ci teraanga jëm yore boppam yore ko njaboot da koy faggu ba mën koo am ku amul loo jàpp doo mën a sàmm sa ngor doo mën a sàmm sa diine nitu diine dëgg dëgg dëgg bokk na ci la koy dimbale ci diineem mooy mu am wërsëg wóor wu mën a jàpp yor ca boppam yor ca ak njabootam liggéeyal ca diineem loolu la rasulullaay wax dem ba wax la ne kon bokk na ci xariti yàlla ñi bokk ci liste ñi nekk soppe yàlla ab jullit bu am micc mu mën a amee teraanga ak wërsëg ba mu yore boppam yor ci ak njabootam liggéeyal ci diineem mu ne inna allaha yuhibbu al abd al muxtarif inna allaha yuhibbu al abd al muxtarif dem ba wax ci biir waxtaan wu wax Saad ibn Abi Waqaas ne ko Saad mu ne am ne ko bul nekk mukk yambar bul nekk mukk ab yaafus bul bokk ci ñi nga xam ne dañuy nekk ca jàkka ja rek ak ca daara ja ba fàtte seen njabootu bopp ba génn àdduna bàyyi fi seen njaboot ñu nekk aalatan ala al ghayri bàyyi ñu leen fi kër gu baax kuñ mën a dëkk bàyyi ñu leen fi itam alal duñ mën a sukkandikoo ba sàmm seen ngor sàmm seen diine waaye dañ leen bàyyi ñuy way néew ji doole yoo xam ne lu nekk mën na leen a fëkk lu nekk mën na leen a yóbbu nee na da ko loolu du taxawaayu jullit jullit day góorgóorlu ba ab société gërëm ko diineem gërëm ko muy fa mu war a féete diineem ci faggul ñay dund diine yóbbalu ëllëg mu def ko waaye fa mu war a féete ab société mi itam ci faggul leen lan mënta ñàkk seen adduna it mu def ko ba duñu tumaranke mu ne moo tax sunu borom wax walasi anshaakum min al ardi wastaamalakum fiha allahu akbar walasi anshaakum min al ardi waaye wastaamalakum fiha ndax sunu borom subhanahu wa bi mu tànnee doomu aadama wax malaayika yi ne leen kat maa ngi leen di jox benn information bu am solo mooy désigné naa pour tànn benn représentant boo xam ne moo may nekkal ci kaw suuf inni jaa'ilun fil ardi xalifatan ñu ne ko ko tànn mu ne doomu aadama laa tànn moom laa tànn mu ñëw ma ci kaw suuf taxawul ma suuf ak taxawul ma mboolem ku nekk ci suuf taxawul ma it mboolem lu nekk ci kaw suuf déggal boobu wax doomu aadama lañu tànn ci mboolem bindaakoonu yàlla yi nga xam ne ay millions lañ yi nekk ci jëri ji ñi nekk ci géej gi yàlla ne doomu aadama laa ci tànn gis ne moo aptu ki nekk sama xalifa ci kaw suuf taxawul ma suuf taxawul ma ñi nekk ci kaw suuf ak li nekk ci kaw suuf kon jullit bi kon lislaam ñëw nag moom ci dégg gu mu dégg risaala bii tey ah jullit nag kon yow yow mi di jullit nag ngir nga dégg sa xitaabu sa borom subhanahu wa xamal ne am nga responsabilité bu rëy rëy rëy ndax déggal ini jaa'irun fil ardi xalifatan yow la yàlla tànn nga taxawul ko yow doomu aadama mboolem ku nekk ci kaw suuf yaa ko war a taxawu waaye mboolem lu nekk ci kaw suuf yaa ko war a saxawu muy biddaafan yépp ñi ci ay doomu aadama ak ñi ci dut doomu aadama ba ci environnement bi lépp yaa ko war a taxawu kon nag am nga responsabilité bu rëy rëy rëy kon responsabilité bi ñaari xaj la ñi nga xam ne ay bindaafoon lañ leen di ay doomu aadama ni yow yaa leen war a taxawu ci seen wàllu àdduna ba lépp loo xam ne luñ fi mënta ñàkk nga bokk ci ñiy taxaw ci lu leen koy may waaye itam yaa leen war a taxaw it ba seen àddina mel na mu war a mel nga xam ne kon boo ñëwee kon ci sungooliyatul islam ci xaaj bu njëkk bi loolu rek dafa nekk ay argument yoo xam ne daf laa wan kon ne jullit bi moom dafa ñëw pour ñor ñaari préoccupation muy war a taxawu lépp loo xam ne taxaw ci lépp loo xam ne luy yéwénal mbiri alaxiraam waaye taxawit ci lépp loo xam ne luy yéwénal mbiri addunaam kon nag du yem ak nitu adduna ki nga xam ne àdduna rek a ko ñor waaye du yem ak ki nga xam ne diine rek la toppatoo waaye toppatoo lu adduna waaye jullit bi moom ñaar yépp lañ ko topp lool moo tax nag dañuy séddale kon kon responsabilité jullit bi ñaari xaaj pour gën a joxewaat argument ci sommelier bi muy responsabilité bi ko war digganteem ak boroomam ba tey muy beneen anam boo xam ne da nga ciy jàng sommelier bi ak responsabilité bi nga xam ne moo war jàmm bi ci digganteem ak yeneen bindéef yàlla yi wax nañ sommelier bi ci bu njëkk bi ci warugar wi ko war ci adduna ak warugar wi ko war ci alaxira waaye nga gën a ñëw ci détails yi séddalewaat ay responsabilité muy ñaar bi ko war ci digganteem ak boroomam ak bi ko war ci digganteem ak bidéef yi ci des bi ko war ci digganteem ak boroomam muy fa mu war a teg yàlla ak yi nekk ci cabinet sunu borom subhanahu wa taala parce que sunu borom subhanahu ni président de la république ak ministère yi am seen cabinet boo xam ne dañoo tànn ñu ñu wóolu doyaloo leen ñoo xam ne ñoo nekk di liggéey ci biir service sunu borom ci cabinet ministère yooyu wala président de la république ni la sunu borom subhaanahu wa ci biir cabinet am ñu mu wóolu confier yoo xam ne ci la ñuy xëy ci la ñuy gox nag responsabilité bi la war yow jullit bi xaaj bu njëkk bi mooy li nga seq ak yàlla ak membre yi cabinet sunu borom subhaanahu wa taala te mooy al iman amana rasulu bima unsila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ñooy ñooy ñu nekk ci cabinet sunu borom subhanahu wa taala kon il faut nga gëm yàlla jox ko lim moom te bokk ko ak kenn jàpp ne moo bind ñépp bind lépp te kenn bind ko jàpp ne it moom dong lañ war a jaamu kon nag yow sañoo doon jaamu kenn ku dul yàlla sañoo jaamu keneen it ku yàlla loo nekkit ba jaamu yàlla jot da ngaa war a bàyyi kooka bàyyi loola dem jàmm suñu borom subhanahu parce que loolu mooy dëgëral sa gëm yàlla ak jox ko cër bi mu yor amoo sañ-sañ ci associé yàlla ak keneen amoo sañ-sañ ci associé cërub yàlla ak liggéeyub yàlla ak service yàlla ak service u keneen waaye li nga war a gëmee loolu it ni nga war a gëmee nag nag sunu borom subhanahu it dafa yebal ay jëmm yoo xam ne it ñoom la tànn ñu nekk ci biir cabinet muy ay yonent mu am mission yu mu leen jox yu war nu koo andil loolu la yàlla bëgg ci nun nu def ko ñoom la ko wax lam bañ ñu def ko it ñoom la ko wax waaye jël itam ay liifar yoo xam ne ay waxama ca nekk ci la tënk lam bëgg ak lam bañ lépp nga xam ne constitution wu diine jenn ju nekk ci lañ ko tënk jël nag responsabilité détaillée ya ak nag encadrer nit ñi ni leen ba la yàlla bëgg lépp ñu def ko dénk ko yonent yooyu loole it nga war koo gëm ba buñ ñëwee fuñ la ne fala rek nga jàpp ne fala waaye beneen fa ca nga gëm ne dafa am ay malaayika yoo xam ne ci ay cabineem la ñu nekk ñu ñoo yor wërsëg wi ñu yor ndox mi ñu yor ngelaw li waaye am na ci ñoo war a bàyyi xel ñoo xam ne muy ñaari secrétaire yi nga xam ne nag ñoo la dar nga xam ne ñooy jël note ñoo koy defar rapport yi lim la sant nag ba tax mu indi la ci kaw suuf ñoom la la booleel ñoo xam ne ñooy xëy ki nekk sa loxol ndeyjoor ki nekk sa loxol càmmoñ kiraaman kaatibiina ya'lamuuna maa taf'aluuna te it maa yalfasu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiidun kenn ku ci nekk kii mooy def bépp loo def ci lu baax moo ciy jël note ki nekk ci loxol càmmoñ loo def ci lu bon ab safaan moo ciy jël note bu jant soyee ba nga noppee def ñu boole lépp def ko ci benn rapport dellu ko den jàll ko ci sa archive nga gëm ne ñaar ñooñu bokk na ci ñi bokk ci cabinet suñu borom subhanahu ngay di leen bàyyi xel waaye gëmit nag ne jugement bi am ëllëg nga xam ne bu ñu bàyyi ko fii itam am na faneen fu ñuy dem muy alaxira te lu fu waaye yóbbuwul doo ko fekk te it amul dara lu fa mën a jariñ nit ak ko fa mën a jariñ nit lu dul jëf ji nga doon jëf tam dëppoo ak ndigalu sunu borom subhanahu wa taala yawmal qiyaamati laa yughni siwa amalin amaltu oo doona ixwaanin wa axdaani xaadima rasul moo ko wax wa kullu ma ajraahu shaxsun min amalit fa sa yara jasaa'uhu yawmal wajal loo jëfit bu yawmal qiyaamee muy lu baax da nga ko gis muy lu bon da ko gis fa man ya'mal misqaala dharratin xayran yara wa man ya'mal misqaala dharratin nga gëm loolu bu baax a baax loolu mooy li jiitu ci li nga xam ne moom nga war a gëm su ko defee nag la ca topp lépp nag ca la gëm gi laaj ci ay xeeti jaamu yàlla yépp danañ ci ñëw ci kanam muy programme bi ñu jox yonente yi ci loo war a jëf ak loo war a moytandiku lépp nga sàmmante ak moom kooku mooy relation bu njëkk bi relation bu ñaareel bi nag mooy li nga seq nag ak sa moroomi jàmm wax naa léegi ne comme sunu borom subhanahu doomu aadama ji la def muy xalifaam ci kaw suuf mu war a taxaw mboolem ku nekk ci kaw suuf taxaw lu nekk ci kaw suuf moo tax islam gis ne kon ah deuxième responsabilité bi nga xam ne mooy complété bu njëkk ba moo di nag mu xam ne kat kon moom moo war a taxaw ñu nekk ci kaw suuf moo war a taxaw li nekk ci kaw suuf lépp mu war a tàmbalee kat kon ci eh, li jiitu mooy jëmmi boppam ak njabootam sunu borom subhaanahu ko yaa ayyuhal lazina amanu qoo anfusakum wa ahlikum naara kon foofu nga war a tàmbalee taxawu nag sa njaboot ci lépp loo xam ne lu aju ci seen wàllu diine la waaye dangay ngay tàmbale ci sa bopp mbay ci sa wu tànk xoo anfusakum la wax kon nga war a tàmbali nag taxawu sa bopp ci àdduna ci jàng ba xam li nga war a xam ci sa wàllu diine waaye defar sa jikko yitam ba ni nga war a mel nga mel ni loo ca mënul nag nga seeti ko ko man mu def ko ci yow waaye former sa bopp itam ci wàllu liggéey ba mën a sukkandiku sa wërsëgu bopp ba doo sukkandiku ci kenn loolu mooy li la war ci sa jëmmi bopp ji boo ci ndoppee wa mu ñëw ak yow islam nag ñëw jàngal la sa responsabilité sa diggante ak sa njaboot nag pour su ngoon yitu islam ba tey ne kat maanaa duma xaar man ba nga am njaboot mën naa leen li nga leen di yore l'islam lim lay jàngal mooy nan ngay taxawale njaboot tàmbalee ci nela sëykat sëy ab société la boo xam ne yéen ñaar ñi ko seq muy jigéen ji ak góor gi te kenn ku nekk islaam wax ak yow actionnaire nga ca kon nag islam fi muy tàmbalee mooy jàngal la société bi ni nga koy fondee boo dee góor gi mu ne la bul jàpp ne mën ngaa am njaboot gu baax lu dangaa lay ne wutal way juru baax fi nga war a tàmbalee ak sa njaboot bu nekk ba ñu juddu waaye déedéet danga nga leen a war a tàmbalee ci faggul leen boo dee góor way jur wu baax muy soxna su baax boo dee jigéen it nga fàggul leen jëkkër ju baax yonent bi lislaam ñëw jàngal la nag kon ne la responsabilité bi jëkk kon ci sa njaboot mooy lan boo jógee di wuti soxna nee am na juróomi critère wala ñeent yoo xam ne moom lañuy ñuy gën a taamu ci bu ñuy takk soxna muy benn taar ba wala situation bu mu am ci wàllu àdduna muy wërsëg wa wërsëg ay ak fameem am wala jutuba walla wala diine ak yar ba mu ne ñeent yi yépp yu baax la yuy dëgëral ab sëy jigéen ju taaru wala jigéen joo xam ne ay bokkam ñu man seen bopp lañ ba war laa mën a jàppale walla jigéen joo xam ne e, ju am askan la wu mag yëpp yépp ne na ay critère la mu ne waaye critère bi nga war a jox priorité nag mooy jikko ci ak diine ji ndax yii ñu wax yépp muy taar bi ak juddu bi ak alal ji bu fi nekkee te àndut ak jikko akub yar ak teg yi itam da nga jékki-jékki ba suur yëpp jigéen ji lu taaru taaru te amul jikko ju baax da nga jékki ba doo gis taar bi ku ko mën a jur te yaruñu ko jubut boo ko takkee dana doxale ci sa biir kër noo xam ne danga jekki jékki bay nattable ndax diw mii askan wi ne ci la bokk ndax ci la bokk ndax foofa lañ ko jure wala dañ ko trompé dal ci bokk yi amit ak situation bi lu mu bari bari te waxtu wu nekk muy cëppi cëpp ci yow di la wan ak reewande itam da nga dekk-dekk bu tutu ko gisati kon yonent bi ne la kon critère bi ngay tànn la ci jiitu nay jikko ak diina ju mat sëkk soo ko xasee am rek ci des yépp la boo dee jigéen ji mu ne la yow miy maye sa doom te bëgg nag sët yu baax wala doom yu baax mu ne isaara aytu man tardaw na diina oo waxul loxoo fa zawi joo ah. bu ngeen dee may seen sox seen seen doom bu ngeen koy jox boroom kër na ngeen seet ku am diine ak jikko waaye bu leen seet ne ndax ma ngay dem Italie ma ngay dem New York ndax am na kër am na lii am na laa yooyu ay bien matériel la jigéenu nit ku yiw di jullit la koy yor bu kër yu rafet yuy tabax ba mu àgg ak alal jur bari waaye la koy yor booy jikko ju baax ak diine loolu mooy yor jëm jëgëri nit ku yiw nit ku yiw dëgg-dëgg bu duggee ci biir kër fekk fa borom alal ju ne gàññi kër ya rafet lool waaye jikko nekk fa bët bu set kooko wan ko ak mbaadoo la maanaa dana jekke-jekke ba suur kër gi ak tabax yaa yaag climatiseur yaag dépense ba dem sëy ci borom yi baraat yu am sutura mën koo muñal yor jikko ju baax da koy gënal dund ci koo xam ne borom alal la waaye bët bu set mu di ko maltraité di ko toroxal kon li am solo ci li ñuy soxna su baax ak borom kër bu baax mooy diine ak jikko yonent bi wax ne isaa raaytum man tardawna diinahu wa xuluqahu fazawijuhu kon ma nga day wax ba tey ci qu anfusakum wa ahlikum naaraaje fi ngay tàmbalee muy responsabilité bi la war ci àdduna war nga war ko tàmbalee sa bopp ñëw ci sa njaboot ni ngay fondé ci boppam ab société bii di kër l'islam bàyyiwut ak yow yooyu ba bi nga taxawee takkee soxna si ci critères yi ba àggal nag l'islam wax na la nan nga koy yore wax leeral na ci alxuraan ak ci sunna lan mooy warugar wi la war ci sa soxna ak lan mooy warugar wi war sa soxna ci yow lu ci nekk lu nekk traité na ko ci façon boo xam ne sax julli mi nga xam ne mooy jaamu yàlla gi moomal boppam sax boo demee ci biir alxuraanul karim ni ñu ci traité relation ak rapport yi war a jaar diggante nit ak soxna ak warugar yi war kenn ku nekk ci ñoom détails yi ci alxuraan def defu ko ci leneen ndax lislaam dem na ba ngoro ci ngoro la tàmbalee booy ngoro kañ nga sañ ngoro wala tàmbalee ak kan nga sëñ te ngoro boo demee ba takk soxna si ba indi ko nan nga ko war a yore ci wàllu dëkkuwaay ba ci wàllu kodd ma ci wàllu dund ba lépp islam détaillé la ko ak lan ma war soxna si ci yow moom itam islam dem na ba bu ngeen demee ba néegu sëy bi rëng-rëng am ci étape yi ngay jaar ba régler problème yooyu yaag sa soxna te kenn du ko yëg islam nee na bu caggéen rek dara xew ci sa biir kër rek nga daal di gaaw jéebaane ko woo sa xarit woo ay bokkam kenn ku nekk di soow déedéet say sutura la secret la bu problème amee sa diggante ak soxna sa soxna am na trois étapes yu islam tëral yoo xam ne si ngay jaar benn par benn yàgg moom képp ci biir kër gi kenn du yëg boo demee nag ba tëree mu tële nag nga gis ne yéen lott ngeen ci lijjanti seen bopp nag fab xasoo ak amal min ahli ah waa kamal min ahli su ko defee nag ngeen doog nag woote sakku nag sollicité keneen koo xam ne nag mooy ñëw intervenir waaye nee na bu bàyyi tam nag bu leen woo ab jàmbur ci commencement bi fabxat soo ak min ahli wa ak min waaye nag na ngeen tànn na ngeen tànn kenn na ngeen dellu ci seeni bokk yi leen ko may fabxat soo ak man min ahli wa ak man min ahliha tànn ci biir seeni bokk yi leen ko may muy na ngay dem ci sa baay yow góor gi ak baayam ndaw si muy kilifa yi ñu dajaloo pour ngeen wax leen li ngeen seq ñu taxaw arbitré te boobaa nag nañ àtte dëgg nag ñoom kenn ku ci nekk nañ la wax lay sa waru ak fa nga war a taxawee ak na nga war a def ku ci nekkul ci dëgg nañ la ko wax te bu kenn far sa doom bu kenn far sa sët islam dama dema dem ba étape yooyu mu di ko topp di ko topp di ko topp di ko topp boobu bu ñu demee ba ànd mënta amati nag sax mu conseillé ne la boo koy fase bul ko fase fase moo xam ne boo rëccoo wala nga regretté wala nga yedd sa bopp wala sa sa xarit yeddal doo ci mën a deltu gannaaw waaye na nga ko fase ci yoo xam ne ci biir idda ji soo regretté wala mu regretté da ngeen mën a delluwaat loolu lépp di islam traité ko ba mu àgg boo jógee ci biir kër gi ba ngeen am soxna ba ngeen am doom islam doog nga ñëw nag ci responsabilité sa diggante ak doom ji wax la bu ganee àdduna ba ca bisub juróom-ñaari fan yàlla la ci islam sant la ko war a defal ci xeetu teraanga tàmbale ci tudde ko tudd wu baax wu sell woo xam ne bu màggee day référé wu day jël tur turandoom def ko muy référence nee na ci cadeau yi ëpp solo ji yi ñu koy may la waaye bu demee ba doon mag nag mu ne la deuxième cadeau bi ëpp solo nag mooy nga jàngal ko yar ko doom loo ko fi bàyyil ak loo ko mën a fàgg lu jàngal ko ba mu xam li mu war a xam nga yar ko ba mu war a mel ni mu war a mel amul njariñ kon na ko jàngal yar ko toppatoo ko ba bu màggee man boppam boo jógee ci kooku ba tey ci ñi nga war a taxawu de ci sa responsabilité ci kaw àdduna mu ne la boo jógee nag ci sa njabootu bopp nga ñëw ci li la gën a jege muy say jege ñaale ku ca jiitu sa ñaari way waxadaa rabbuka allaa taabudu illa ila illa iyyahu wa bil waalidayni ihsana taxaw leen yor leen fañ la féete woon ba nga mënagul dara buñ demee ba ñëwee mënatuñu dara nga féete leen foofu kon islam kon bokkut ak civilisation occidentale bi nga xam ne daa wax ne la mag mi kat bu demee ba doon mag ah, te nga xam ne amalatu la njariñ bu mu la yàqal sa liggéey demal ci maison de repos rek déposé ko fa ñu yoral la ko une semaine bu nekk nga jaar islam ne la déedéet fastidikul waxada rabbuka alla taabudu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma an yablughanna indaka al kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wallahi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waxfid lahuma janaha zulli min rahma wa rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira seetal yooyu enseignement fàttalikul ne ba ngay doog a ñëw jamono ba ba ngay mësër loo man ñoo la ko mënal ñoo la ko boo waddoo ñoo ko ñoo la wadd ñoo la taxawal sa njàng taxawal sa formation ba loo man ñoo ko ñoo ñoo tax nga man ko loo xam ñoo tax nga xam ko kon nag ñoom bu ñu demee ba tollu ci ak tële dëkk dangaa war a fàttaliku delloo leen njukkal yërëm leen di leen suturaal di muñ seenu tàngoor seenu naqari deret seeni bang bang lépp na nga ko muñ di wax ak ñoom wax ju teey wax ju yiw di leen wéttali ci sa jëmm di leen wéttali sa alal di leen wéttali sa man-man ak sa am-am nga gis kon islaam boo jógee ci ñooñu ci ñi la gën a jege muy ndey ak baay bàjjen yi ñëw nijaay yi jarbaat ak ñi nga bokkal askan yépp mu ne la moom it wa aati sal qurba xaqahu ñi nga bokkal askan boo xam ne deret leen boole danga nga leen ci am am wala man-man xamal ne bu la yàlla sagalee ba def la lu mu leen defut jox la lu mu leen joxut la nga yor ak la nga mën seenub cëre nga ca kon nag bul jàpp ne la nga leen di may la nga leen di jox loo leen di may la alxuraan doo ci fekk mu ko dimbaleel sa mbokkum jege ñaale waaye wa aati sal ak aqahu rek lañ lay wax mooy sa bokk yi sëf si yow ngeen bokk askan la nga leen ëppalee seenub cëre nga ca jox kon na nga leen taxawu ñoom itam boo jógee ca loola islam mel na yëmagul dama laay def xalifatan fil ardi kon nag yaa war a taxawu ñi nekk ci yaa war a li nekk ci kaw suuf bu dem sa bokk képp ñi nga xam ne diine la booleeg waaye bokk nañ ci wàllu askan it ñoom it dafa am lu war ci ñoom innamal mu'minuna ixwa kon nag fa aslihu bayna axawaykum jóge nga ci bokk dara gi ñëw nga ci bokku diine gi kon nag juri juri tey mbokkam parce que ki nga bokkal ndey ak bàyyi te bokku diine sax ku ci njëkk génn sa morom sa morom du la doon kon nag bokku diine gi mooy gën a for sax bokk askan mu ne la kon julit julit ay mbokkam kon nag fa aslihu bayna axawaykum kon nag liy rafetal ak yéwénal li ngeen bokk na nga góor góorgóorlu taxaw sa mbokk julit ci ni nga leen war a taxawoo fa aslihu bayna axawaykum loolu lépp kon bi nga jógee ci ñooña mu ñëw ak yow ci ñi nga xam ne bokk leen askan ci wàllu deret bokku leen diine waaye yéen a bokk nag ak aadama yéetu nag ak aadama boole na leen yaa ayyuhan naasu ittaqu rabbakum allazi min nafsin waxida na ngeen ragal seen boroom mi nga xam ne moo leen bind ngeen bekk benn origine bu ngeen bàyyi ko kon diine jooju muy aadama koo ko bokkal ku am na loola war ca moom kon ñi nga bokkal aadama te bokku leen diine bokku leen askan itam am na loola war ci ñoom laa yanhaakumullahu ani lati lam yuqaatilukum fii diini walam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruuhum wa tuqsituu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitiin bul wax ne ñi kat ay chrétien a wala i juif lañ bokkuñu diine déedéet yàlla digal na leen la ngeen seq ci wàllu adduna muy cohabitation pacifique muy dëkkandoo ju rafet jëflante ci wàllu àdduna ci kemtalaayal la ngeen seq te diina daq ko ci dimbalante ak yërëmante loolu ni la ko yàlla sant ci biir julli yi ni la ko sant yi nga xam ne sax bokku leen diine ndax yéen bokk ak aadam ya yenn a bokk am réew yéen bokk ab société bi yàlla noppee ba lim ñooñu ñëpp ba mu jeex mu ne la kon ma ñëw nag ak ñi nga xam ne tey duñu ay doomu aadama waaye nag ci kaw suuf la te yaa leen war a taxawu muy ñi nga xam ne tey ay boromi bakkan lañ yoo xam ne dañuy lekk ni ngay lekkee di naan di nelaw di jóg di dund di dee muy bay bay ak rab yeeg ñëpp it sunu borom subhaanahu wa digal la it nga sàmm leen sàmmoonte ak seen orma ba àgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne yàlla tabbal na ab jullit ajjana ci xaj bu mar bu mar bu mu fekk muy yalkat mu yërëm ko jël ci aw dàllam tàng ndox jox ko mu naan ba màndi yàlla tàbbal na ci ab jullit parce que njoloor dafa jot mu mar dem ci sayaan xool-xool amul lu mu naane moom jullit bi mu jël dàllu mukkéem sëgg yoor loxoom ba jot sayaan gat di tàng di naan ba màndi siggi fekk ab xaj boo xam ne mi ngi taxaw tiim sayaan ga mu wóor ne mar wi mu fi indaale li fi indaale waaye moom pexe yi mu am pour mën a am dàll wa mu tàngee amu ko yërmande joojee tax mu jël ci tàng dàll wa di tàng di ko jox ba mu màndi suñu borom tàbbal na ci nit àjjana waaye suñu borom dugal na sawara muus moo xam ne dafa lëjaleen as ndaw buy togg muy walwale ci kawam mu mer ba yeewu ko ba muus ma fàtte ko yeewi ba muus ma dee ngir xiif yàlla tàbbal na ci jigéen sawara kon nga xool doomu adama responsabilité bi ko ini jaayilun fil ardi yàlla yëmalew ko mboolem lu nekk ci kaw suuf ak ku nekk ci kaw suuf ku nekk islaam dafa koo digal mu taxawu ko ba saggane bayima mi nga xam ne sax du doomu aadama nit ki tabbi na ca sawara waaye fonk bayima ak jëf ndigalu yàlla ci moom yàlla tàbbal ci nit àjjana naka noonu géej yeeg ak dex yeeg environnement bi nappi bi lépp suñu borom subhanahu digal jullit bi mu fonk ko kon nga gis foofu kon eh, loo xam ne kon wan na la fii sumuliyatul islam kon ci deuxième part deuxième étape bi kon joxe nañ ñaari argument ci sumuliyatul islam xaw ma yéen a ngi may siiwar wala déet joxe nañ leen ko ci ëmb gi mu ëmb àdduna ak alaxira waaye jox nañ leen ko it ci ëmb gi nga xam ne ëmb na ko warugar wi war sa diggante ak sa borom ak warugar wi war sa diggante ak yeneen maxluqaat yi waajib gëla war bay na ko baynal xaalix mi la bind ak entourage su xaalix muy kabireem waaye waa bi la war ci diggante bindeef yépp ba ci doj yi sax ak géej ji ak dex yi ak rab yi lépp kon muy sumaliye boo xam ne bu yaatu la waaye nga ñëwaat sumali bi mën ko jàngaat ba ne ci waa ma min naa iyatu tatbiq min naa iyatu tatbiq xoolal jaamu yàlla xam nga loo ciy def lu ne sunu borom subhanahu mooy programme bi ngay defal yàlla waaye ci sumóodiyee boobu danga nga cay fekk xeeti jàmm yàlla yi nekk farata yàlla farataal ko ci jàmm lu ci jiitu julli juróom gannaaw iman bi ñu waxan sunu borom ne la wa aqimi salaata inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar na ngay saxal julli waaye nanga nga bàyyi xel ci nag julli gi yàlla considéré muy julli mooy julli gi nga xam ne day jaar sa diggante ak def lu bon ak wax lu bon waaye na nga bàyyi xel ci ne na bala ñuy àgg sax ci jullit ca imaan bala ñuy tàmbalee waaw xam nga imaan laa njëkk a wax mooy li yàlla moom ak entourage yàlla ne la yàlla ne la Eh, ci wàllu gëm yàlla laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li arii maa yuhibbu li nafsi seetal loolu gëm yàlla cërub yàlla waaye yàlla ne la sama cër bii kat ngir ma nangu ne jox nga ma ko kat laa la sant ci sa mbokkum jullit mais muy cër ba nga ko war a joxe danga nga koy jox xoola rattu gi mu rattu bi nga koy jox moom yàlla te bëgg ko kenn rabtu gi mu koy rabtu ci ciir bi mu la sant sa digganteeg sa bindee nga xam ne gëm yàlla gi lu mat mat sëkk nga jox yàlla cëram ba mat sëkk ba bàyyiloo ko ca dara waaye lim la sant ci bindeef yi joxoo ko ko yàlla ne d'accord gu ma de ngir ma nangu ne li nga ma jox mat na sart ca li nga jox li li ma la sant ci bindeef yi da koy def xoolal laa yuminu ahadukum atta yuhibbu li axi ma yuhibbu li nafsihi déggal boobu waxaat ne la wala si nafsi bi yonent bay wax giñ naa ci yàlla mi nga xam ne bakkanam moo nekk ci sama loxo ne lan tu'minu lan tadxulul janna atta tu'minu du ngeen mën a tabbi ajjal lu du ngeen a gëm yàlla waaye lan tu'minu atta taxaqu seenu gëm yàlla it yàlla du ko nangu lu may da ngeen a soppante bëggante dellu waxaat la ne masalul mu'mini ci wàllu solidarité bi mu sant ci diggante jurit ak jurit muy taxawaay bi nga war a taxawu sa jurit te liman ko léegi ne la masalul mumini fii tawaaduhim fii tawaadudihim wa taraaxumihim ka masalil jasadil waaxidi isastaka min um ondun tadaa lahu saairul jasad bi sahri umma nee na solidarité ak entraide ak fraternité bi war a nekk diggante jurit ak jurit dañoo war a mel ni jënn jëmm woo xam ne ay cëre ko seq nit ki nga xamee ne sa jëmm ji ay cër seq baaraamu sanga bi ci gën a tuuti bu fekkee ne am na métit wu ci dal ñépp a koy yëg waaye bànneex bu dal cër yi itam ñépp a koy yëg waxtu woo sexee sukkër neexit wa wala nga sex lu neex cër yépp ay kontaan bi nee na noonu it moo war a am solidarité bi war a jaar diggante julit ak julit mu ne nag solidarité boobu war a jaar diggante ak julit ak julit nag li fekk amut duma leen nangul seenu gëm pour ma signal leen ne gëm gi ngeen ma gëm mat na cër bi ngeen ma jox mat na li ma leen sant ci wàllu dimbalante ak yërëmante seen julit da koy mën def ba tey ci rapport bi nga xam ne muy sumologique islam nga xam ne tey du jàggeen rek da ngay jox yàlla cëram ba mat sëkk sàggane bindeef yi wala nga jox bindeef yi seen cër ba mat sëkk sàggane yàlla waaye sumologique islam mooy da ngay jox yàlla cëram ba mat sëkk jox bindeef yi seen cër mat sëkk yàlla doo ko nangu nag ne sa liimaan mat na sa islam mat na xoolal sumologique bi foofu xoolal sumologique islam foofu ci boobu zaawiya ba tey yàlla ñëwaat ci yow ne la man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fala yusi jaarahu dégg loolu man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fala si jaarahu ku gëm yàlla gëm na bis penc dana ñëw soo nekkee ak sa dëkkandoo bul ko lor man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fala si jaarahu ku gëm yàlla gëm na bis penc dana ñëw boo dekkee ak sa dëkkandoo bu ko lor déggal boobu kon nga xam ne liberté ndey ku wóoti tey sa kër gi nga moomal sa bopp tabax ko ba mu nga dugg ci biir du caagee ne lu la neex def fa lu la neex wax fa wax ja wax ci biir kër ga ak jëf ja ngay jëf ci biir kër ga bu créer pourwe boo xam ne day dugg ci geneen kër déranger ko bu baa loolu dàqonte na ak gëm yàlla seetal gëm yàlla googu ni mu ko rabtoo ak war ma ji nga war a jox sa mbokkum jullit ba loo gëm-gëm yàlla tey tooñ sa mbokkum jullit ci alalam di ko tooñ ci njabootam di la nga xam ne mooy jëmmi boppam yàlla nee na loo ma gëm gëm gëm ak loo ma jaamu jaamu nungooguma xool boobu sumool yëpp tey dellu waxaat ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut xoolal foofu luy bëgg a tukkal àdduna léegi tey tey daay ay yi ngay yi tàkk ci àdduna bi yépp ba ci suñ réew mi tey xoolal communication tey li muy li muy li muy tukkal ci àdduna bi tey xoolal tey réew mu mel ni Sénégal di ay jullit tey nga xam ne tey boo xëyee déglu tey revue de presse wala nga dégg journal parle walla nga lire titre yu journaux yi te déggoo ci as gor suñuy xas déggoo ci ku ñuy yàq ab deram déggoo ci ku ñuy wuñu suturaam déggoo ci koo xam ne ku ñuy tuumaal day mel ni revue de day mel ni tey journal amul boo xëyee tey nit ñi dem nañoo dem a dem ba entraîné nañ leen ci dégg lu bon ak dégg lu ñaaw ci sa mbokkum jullit ba nga xam ne day mel ni tey revue de presse tey boo ko dégloo wala journal te déggoo ci ku ñuy xawi suturaam ku ñuy xas day mel tey journal amul dem nañoo dem a dem tey ba day journaux yi ak ñi nga xam ne ñoo yor information ak presse bi yépp tey bu ñuy sélectionné sax ay journalistes ñi gën a ñàkki teggin mën a xawi sutura nit ñu moom la ñuy ñoom la ñuy jël revue de presse tey ki gën a ñàkki teggin tey moom lañ koy jox fii ne revue de presse boo xam ne ku koy def ci anam gu normal la koy wax rek wax du garaawal du xumbal du def dara kenn du ko déglu ka gën a ñàng lañ jàpp ne kii moo mën revue de xam ne réewum jullit moo xam ne dañoo dem ba bu ñuy sélectionné ñay jox nit ñi xibaar ñay wax aw ay gën a mën a ñàngal gën a mën a xaste gën a mën a xas euh, wuñ ñu armay nit ñi moom la ñuy tànn te yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne la man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul xayran aw liyasmut ku gëm yàlla gëm na bis bañ ci dana ñëw boo demee bay joxe benn information nanga seet ba information bi amal njariñ ñi ngi koy jox te du leen lor su ko mënul noppi léegi nag information yi ñuy xëy di la ko jox yépp quatre-vingt-dix pour cent ci ne xamaloo loo xam ne suñ ko tuddee ak nga a ah xanaaru diw ah diw ko dégg naa xanaa gisoo liñ bind ci moom ndeke moom day ma ko tegal nangam nangam te lépp ay demaleeg fekkale la yóbbu na yóbbu na ak ñàkk ci moom te information bi nga xam ne amal la njariñ moo war ko yëkkati wu ñu awra yi nit te islam santaane ñu suturaal nit ñi kon yooyu yëpp nga seet na tey orma ji ñu war a jox nit ñi sàmm leen suturaal leen yàlla da koo lëkkale ak gëm yàlla wax na leen man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut nga seet ba tey ci sumari islam nga xam ne du caagee ne ngay jox yàlla rek lim mat lim moom ci orma bàyyi bindeef yi waaye yàlla dafa takkale wormaam ak wormay bindeef yi ne da nga leen di boole def lépp bu doog a mat waaye nga ñëw ci sumalu islam ci wàllu ibada muy fi ma fi ma fi ma jëkkan doon tàmbalee jullee gën a màgg ci julli yi yàlla ne la fa waylun lil mu dégg ina salaata an ina salaata tanha anil fahsha'i wal munkar julli kat day empêcher nit ki muy julli gi nangu ci def lu ban wala wax ko waaye ne la julli li muy baax baax kat fa waylun lil musallina allatheena an salatihim saahuna allatheena yura'una wa yamna'una al ma'una boo dee julli baraw julli kaata say farta ak say sunna ak say naafila te la la yàlla sant ci sa mbokkum jullit ci di ko dimbale ca la nga ko tanee ci sa alal ak sa man-man doo ko def julli ko du jaar sa diggante ak sa wara xool almauna jumtukaay bi gën a néew ci biir kër muy ab rado wala peel wala wala wala wala ab martu mu ne waxuma ki nga xam ne sax waxuma nay julli gi jaar na digganteem ak nay bay dimbale ku mu war a dimbale ci alalam ngir yàlla di ko du ko soxlaate waaye able sax soxor na koo def xam nga ku ku dul able moom xalaatoo maye mu nekkoon kon ki julli gi mënta dindi ci moom nay ak soxor julli gi du mën a julli gi du ko dugal àjjana waaye sawara la koy dugal fa waylun lil musallina allasina an salatihim saahuuna allasina yurauna wa yamnauna al mauna nga xam ne julli gi simnas ci képp la la ci moom waaye amul benn njariñ ci moom koor ñëw xoole ni mu ko lëkkalee muy koor gi ñuy def tey yonent bi ne képp koo xam ne lam yada xawala suuri wa la suuri képp koo xam ne fegoo sa lamiñ wii ci wax naka su dul noonu sa mbokku ak def ko ko sa mar wii ak sa xiif bi amuma ci njariñ xoolal jaamu yàlla gi yàllaa ko waaye da koo lëkkale nag ak nga war warmaal sa mbokkum jullit soo wooree lëkkoon naanoo ngir jëm yàlla yi waaye lam la aaye nga wax ko wala nga def ko sa mbokkum jullit bàyyoo ko yàlla nee na moo ko wóorut yàlla yamale waaye ba tey ci solidarité bi boo demee ba woor ba ba àggal ci ni la ko yàlla santaane yàlla ne la ah, bis bi ngay wari nag di feetoo sa korité làmb sa poos lu wóor nekk ci loo mën a jox sa soxna mu dem jëndi fariñ def beñe pour xale yi lekk ba suur nga mën a jënd say ganaar wala sam xar rey berneel sa waa kër am na sa mbokkum jullit moo xam ne kat moom fanaa benn dërëm bu ko man kon nag sa koor gi aj naa ko ci kaw asamaaw ba nga génne nag ci sa biir alal ab lim boo xam ne da koy dimbale way néew ji doole yii ngir ñu mën a feetu ñoom ak seenu njaboot ni nga feetoo li fekk defaloo ko nag koor gi confisqué daa ko doo ci jot xoolal ba tey su móoli islam ni mu lënkalee li ngay def ngir moom ak warugar wi la war sa mbokkum jurit xoolal ba tey ci su móoli islam ci foofu naka noonu ci aj gay boo ko demee yaa ko gis wax la ne ne ay aj gu ci dut ku ci dut ifraat rek yaa ko gis dañ koy defee bu dee xiraa rek tamato aji ci ëpp yëpp da ngay def hadiyu hadiyu koo koy jox solidarité la boo xam ne fuqaraaw ak mas miskin ya nga koy gis nga ko tey ñu ngi koy yóbbu sax ci réew yu néew ji doole yi bi ñu demee ba Arabie saoudite mën koo dundeeti ngi koy def ci ay paquet di ko yóbbu ci réew yi nga xam ne tey ña ngay dee ko kiif te loolu lépp sacrifice la booy def ci wàllu alal ci wàllu aj gi tey muy jaamu yàlla gi deuxièmement itam mu wax la ca la aj ga tey ne la tey foire yi ngeen di def yi ñuy def tey nga xam ne tey dañ koy organiser mu nekk foire internationale boo xam ne et opérateur économie yeeg ñu yëngu ci wàllu industrie ñëpp dañ fay def essence ci wàllu seen adduna borom xam-xam yaag sawaay yaag yëpp tey ñu di ko def di ko organiser tey yàlla ba mu ko organiser yàgg na nga xam ne am nga ca si yàlla ba noppi mu jàngale ci nan ngay organiser adduna boo demee aj tey sawaay yi aju ci borom xam-xam yëpp dañuy profiter organiser fa ay colloques yoo xam ne problématique lu bari ci xam-xam fay waxtaanee. opérateur économique ya daje fa ñi jóge Chine ñi jóge Inde ñi jóge Afrique kenn ku nekk daje fa ñu profiter waxtaan kenn ku ne jox sa euh, say coordonnées sa morom muy loo xam ne tey boo fa jógee tey xam na ngeen di jëflante ci wàllu adduna mu nekk boo xam ne mooy liy seedoo mën a fi alawum kon nga xam ne kon ak gi jaamu yàlla pour ëllëg waaye bàyyi woon nañ ca xarit liy defar sa sa sa sa li nga xam ne mooy sa adduna nga ñëw ci wàllu asaka xoolal juróom-ñett ñi asaka lim Eh, nga xam ne am na ay problème yu bari boo yoo xam ne yu ñu yu ñu yu ñu am tey crise alimentaire bi ñuy wax tey ci àdduna bi wóor nañu nun ne Sénégal gii nuy tund tàmbaleel ci Daarul Muxtil buróor gii ak Touba magam ju baax jee wallahi asim ñi fi yàlla jox alal ñu ci saanoo Daarul Muxti ak Touba ci ñoo xam ne lañu am ëpp na leen ba ñu war caa mën a génne asaka ak sarax bu ñu ko génne woon kenn ci koo xam ne ku dëkk Darou Moukhty wala Touba koo xam ne da ngay tëdd doo fanaanoo ab dépense du am kenn ku nekk moom xanaa lu ne gaañ nga yàq waaye la mënta ñàkk ci loo yore sa njaboot loo leen dundal ak loo leen ak loo leen faje bu ñu wëree wéradee danañ ko am bu fekkante ne lanu war ci asaka kenn ku nekk ku nekk génne nga ko jox ci nga ko war a jox naka noonu Sénégal noonu naka noonu réew yi juru di noonu waaye malheureusement xoolal asaka jaamu yàlla la waaye xoolal problème yi muy régler ci wàllu adduna jëlal tey baatu wal xaarimiina marché marché Darou Moukhty gi wala marché Touba wala marché Sandaga at menn mu ne nga dégg commerçant boo xam ne ci arrondissement wala sous préfecture Darou Moukhty wala département Kébémer wala marché Sandaga wala marché Asalem koo xam ne tey yàqu-yàqu dafa tàbbi ci ab liggéeyam ba mu xëy tëj bitigam ngir ay bor jiital na ko liggéeyam yàqu na mënatu continuer ab liggéeyam personnel ba doon liggéey ci biir lépp mu yoral leen seen lépp ñoog seenu njaboot tey kenn ku nekk xëy di some te yàlla li jëg ci woon loola waxan ne kat loolu waxtu wu amee asaka buñ ko génnee juróom-ñett ñi ñu ko war a jox mooy liggéeykat bi nga xam ne dem na ba ay bor jiital ko ba mënatut a fay borom ba mënatut a continuer liggéey nañ ca yëkkati ab cër jox ko imaginel de tey ñoo ñu ay tolof tolof di del cërub liggéey ca ndakaaru ca marché yooyee tey ña fa nekk di ay milliardaire war a génne asaka bu ñu doon génne cërub wala xaalis mii ne di ko dajale mu nekk ay milliards ay million ñu seet ñeen nekk ñañ doon liggéeyandool te tolof tolof dañ leen seen liggéey ñu fayal leen ca seen i bor jox leen ca capital yu ñu reprendre seen liggéey jëlaat ñañ ñañ ña nga xam ne dàqal nañ leen ngir amatuñ luñ liggéeyee imaginer loola kon est-ce que du régler boobu problème mais ndax déggagun nga tey maanaam benn marché du bu Daaru Muxti du bu Touba du bu aselem ca Ndakaaru du bu Sandaga boo xam ne commerçant yi génne nañ seen asaka yëkkati ci ab lim boo xam ne dajalee nañ ko nekkoon nañ nañ seet kat ñi nga xam ne kat tolof tolof dal na seen liggéey ñu dimbale leen ko pour ñu mën a reprendre seen ndax dégg gun nga ko te mag mu toll ni yàlla ne wal gharimina xoolal ko fi sabilillahi tey doomi jirim yi nga xam ne tey ak way new ji doole way lompañ yi xam ne ñi nga dëkk Daaru Muxti ak Touba gii tey toll ci jàng ñu war leen a taxawul seenum njàng dugaleen ci école yu baax jàngal leen yar leen tarbiya leen ba buñ màggee amal njariñ dëkk bii amal njariñ société bi amal njariñ seen bopp yàlla wax ne wa fi sabilillahi jooju nañ ci jël cër boo xam ne nañ ci tabax ay daara pour ñi nga xam ne tey bu ab internat amoon fii ñuy war fay weer wu dee ñaari junni am na ñoo xam ne ñoom seen doom bëgg naa jàng am àqi jàng waaye amuñu ñoom ñaar téeméer sax yu ñu kon nañ tabax ab internat yi boo xam ne doom yi ñi nga xam ne amuñu man-manu dugal seeni doom ca daara yu baax yi di ko fayal nañ jël internat tabax ko jël ay jàngalekat jël ci cër fii sa sabilillah di leen ca fay ji ca jàngal doom yi way néew ju doole yooyee ak way lompañ yooyee ba duñu duñ tëddal waaye nañu jël fii sabilillah tabax fii itam bépp dispensaire wala ñu ubbi fi pharmacie boo xam ne dañ koy sifaane ci seen ci ay garab ci ñi nga xam ne tey bu ñu xëyeen tey ci dispensaire bee ñu bindal leen ñaari junni wala ñetti junni ñoom bayuñu ñaar téeméer seen kër yu seen wayjur mën a jënde garab googee ñooñee tey te bu yàgg gannaaw bu yàlla wéyee seen wéruk seen doom ci ordonnance woowee la aju nañ jël fii sabilillahi subvention boo xam ne tey ñooñee tey dañ leen ci mën a fayal seen ordonnance boobee ci aska yi loolu lépp yàlla résoudre na problème yooyu problème ñu war a jàng ñu war a faju ñu war a liggéey loolu lépp résoudre na ko ci asaka pour xamal la ne islam dafa ñëw pour organiser adduna organiser alaxira fii la tey boo demee Égypte tey barab yi kilifa yi diine ya fa nekk tey deme ne barabu Cheikh Ibrahima Fati bii deme ne barabu Xaadimu Rasuul bii lañ fay sànni ci ay addiye maanaam moom la ñuy subventionné ordonnance ñu bokk ci tarixa bi te amuñu doole maanaam barab boo fa dem bu nekk ci jàkka joobu ba ne am na pharmacie am na ab clinique boo xam ne tey ña aju ca tariixa ba tey ay médecin wala ñu ay infirmier wala ay sage-femme dañu leen laaj ñu leen addiye laaj ñu leen dara dañoo bëgg kenn ku nekk na nga jaayante ak borom dëkk bi wax weer wu ne wala semaine bu nekk ñaata nit nga mën a ñaata fan nga mën a ñëw ak ñaata waxtu bu ñëw coobarewu visite nit yi gratuitement te doo leen laaj dërëm nga wax ne weer wu nekk mën na maa ñëw deux fois par semaine ñu bind kiy faj bët kii faj biir kii faj feebar benn bu ne infirmier sage-femme kenn ku nekk bind ko feebar bu la dal dangay ñëw xool am na bis ak waxtu woo xam ne ki lay ñëw wisit la gratuitement ci jëmmi boroom dëkk bi ak tarixa bi def ko muy addiyaam mi ngi fi buñ la bindalee ordonnance nga dem ci ki nga xam ne mooy yor jàkka ji mu xool xam na kaa yi ñi nga xam ne ay ni way ji ju doole lañ bu dee yow dañ laa war a subventionné ci li ñu fiy joxe cinquante pour cent wala dañ laa war a subventionné vingt-cinq pour cent wala dañ laa war a per eh, eh, subventionné quatre-vingt-dix pour cent wala sax dañ laa war a ngir pourcentage bu néew boobu sax amoo ko ñu jox la ko ngir nga yëg nekkat kat borom dëkk bi ma àndaleen ngir yàlla kat ni ma yore woon yore woon ko sama ni mu yore woon sama bàyyi ba muy ba muy dund yore na ma ko man mii te loolu lépp lu ñu organiser la barab yi ak li ñuy indi ci turu yàlla lépp mën na caa génn te la taxat ñu doon ko def mooy cas sociaux yooyu ñu di ko ci réglé muy asaka jeeg awxaaf yi est-ce que awxaaf te gisati nga ko fii ndax gis nga fi ñaata nit ngay gis ci biir jullit yi ñu ñu dee bàyyi ay milliards bala ñoo am ci suuf loo ramat fukki ak képp seeni doom foyee ko te waran caa mën a jël nag benn immeuble bu mag def ko muy waqfu lillaahi ne la cay génn ci ay luwaaye nañ koy jox doomi jullit yi ñàkk loolu kenn defatu ko léegi te dëkk benn bu nekk loolu war na faa a am yooyu yëpp kon su moritu islam ñëw lambal la yooyu yëpp ci biir yooyu waaye noonu nga xam ne su moritu islam noonu la lambe loolu ci ci wàllu jaamu yàlla noonu la ko lambe itam ci wàllu liggéey lu ma leen doon wax fii léegi iman du yàllaa ko moom julli gi sunu borom subhaanahu ko moom koor gi sunu borom subhaanahu ko moom waaye xoolal ya ci yàlla lëkkale ci ay njariñ yoo xam ne ngir mu nangul la lenn njariñ yooyee day am te njariñ yooyee jëmut ci yàlla jëmut ci yow ci doomu aadama yi lay jëm waaye naka liggéey bi itam ci su sumóori islam yàlla dalay wax ne la xoolal wa man kadda ala iyaalihi kaanakal mujaahidi fi sabilillah xam nga loolu liggéey la pour àdduna mu ne la ki nga xam ne daa xëy sol aw dàllam sonn ba ñaq dem ba lottu ay yaramam fenn fu nekk ay dagg-dagg dem fa ndax ca maçon ba la nekkan nekk ouvrier wala euh, ministre la woon wala baykat la woon mu dem a dem ba sonn sunu borom subhaanahu boobu mu sonn ngir dundal ak njabootam ak taxawu boppam sàmm ngoram ak diineem liggéey la de waaye yàlla da ko cay fay yoolub ke ci toolu yàlla di xare muy jihaad fi sabilillah mu dellu wax la ne la man am saa kaalan min amali yëdday am saa max maxfuuran lahu boo xëyee ba jant sa sonn tëdd sa yaram lépp di metti foo lamb mu mel ni ab góom ngir coono boo daj ngir sàmm sa njaboot sunu borom yonant bi sallallahu alayhi wasallam nee na doo fanaanoo bakkaar bakkaar yépp sunu borom dala koy faral ngir sonn gi nga sonn ngir yor sa njaboot yonent bi dala waxaat ne inna mina sunubi sunuban la yukaffiru asar am na ci bakkaar yi bakkaar boo xam ne julli mënu koo baale asaka mu euh, sarax mënu koo baale lu ko mën a baale mooy sonn pour yor sa njaboot xam nga kon tilif kon diine islaam a ngi nii bi leer na kon jaamu yàlla gi boo ko defee ni mu ware faw nga boole ca la la war sa diggante ak sa moroomi jullit nga def ko waaye liggéey bi itam nit ki nga xamee ne maanaa ci biir jaamu yàlla gi yàlla da ciy sukkandiku defaral la sa àdduna ak sa alaxira liggéey bi itam bi nga teg yoon yàlla da ciy sukkandiku defaral la ci sa àdduna defaral ci muy sumaliye boo xam ne loo ciy jëf rek mu yóbbaale morom ja kon nga gis kon islam ni mu nekk diin joo xam ne diinu shamil la waaye mu mel ni nag comme waxtu waa nuy bëgg a dab su moliye boobu nag moom la xaadimu rasuul sunu sang bu baax bi yëgën ba ni ma ko doon waxtaane ak sëñ Ahma ñoom ak sëñ Moustapha ñoom bi bu ñëwee moom ci jamono dafa fekk li ñuy tuddee fiqul awlawiyaat nekk na ci seen mawdoo at yi ngeen jàppoon mu manqué fi mooy sumaliya boobu tey nit ñi dema dema dem ba jàpp ni dundatuñ ko dundatuñ ko mu fekk maanaam sunna soosu nga xam ne moom la fi rasulullah yi andi woon te alxuraan ak sunna jàngale ko nit ñi sàggane ko muy jàpp ne jaam bi yàlla andiw ko fi pour àdduna addunay kese andiw ko fi pour alaxira kese wooy daf ko fi indi ngir mu liggéey pour defar addunaam liggéey pour defar alaxiraam kon sëriñ bi dafa am lu ñu tudde fardul kifaaya am lu ñu tudde fardul ayni fardul kifaaya mooy spécialité boo xam ne sëriñ bi day féetewoo nekk ci jàngale ak di jiite ci jàkka ji ak di gindi nit ñi ci wàllu diine dong bi féetewoo mel ni métier ci xeeti liggéey di ko def kooku fardu kifaaya la waaye ñoom ñaar ñëpp nag ñu bokk fardu ay nit kenn ku nekk nag war a góor góorlu pour jëf pour sa ëllëg waaye jëfit pour sa àdduna loo yore sa njaboot xaadima rasul nag lakkin boobu amal nag bi mu ñëwee moo tax mu fonde yoon wi ci liggéey ak jaamu yàlla du loolu ngeen dégg yoonu murit dañ ko fonde ci liggéey ak jaamu yàlla mooy fondement bi mooy murit bi kon daa war a góor di liggéey pour mën a yor boppam liggéey pour taxaw ab communauté am liggéey pour taxaw ab société am léegi nag Sëriñ Tuubaa bi muy ñëw lim fi fekk dëgg la fekk na fi ay sëriñ daara yuy jàng ak a jàngale yor seeni tool di bay lu yam ci seen bopp Sëriñ Tuubaa nag delloo si sunna si xamal leen ne jullit bi yàlla daf ko samp muy doomu aadama ji mu war a taxawu boppam taxaw mboolem lu nekk ci kaw suuf ni ma ko limee woon ini jaayilu fil ardi xarifatan kon du sa bopp rek yàlla dalaa teg nga représenté yàlla ci kaw suuf war a taxawu mboolem ku nekk ci kaw suuf war a taxawu mboolem lu nekk ci kaw suuf kon nag waroo yam ci taxawu sa bopp képp kon kon da war a taxawu sa bopp taxawu communauté bi nga bokk kon yëf dafa war a yaatu Serigne Touba nag loolu mooy li fi manqué mu andi ko bu baax a baax tokki nit ñi ci ñu xam ne kat mbir mi nekkul ci taxawu sa bopp taxawu sa njaboot képp ci wàllu ak wàllu adduna waaye da nga leen a war a taxawu taxawu sa société ca la indee li manqué woon muy ngërum tarbiya xam ngeen ne fekkan na fi ñuy jàng ba xam li war a xam waaye unsuru tarbiya nag bii tax nga war a mel amu fi woon mu indi na mu inscrire wàllu tarbiya parce que wax naa leen léegi ne leen julli gi ngay julli ak koor gi ak génne asaki bu jaarul sa diggante ak def lu bon ak wax ko du jaar sa diggante ak sawara kon jaamu yàlla yooyu wasiila la waaye du xaaye ñoom nag dañ koo defan xaaye sëñ bi nag ne xaaye bi mooy defaru defaroon la koy def mooy tarbiya mu ñëw inscrire tarbiya nag loo mën a def rek da ngay moom dana la xamal nag li nga war a xam moo xam ci téere ba moo xam ci misaal moo xam ci rëdd waaye li nga xam ne moom mënta ñàkk moom ku ku nekk ci loxoom ku nekk da ko rek mooy defar la ba sa xol baax nga defaru sa diggante ak sa borom defaru ak sa diggante ak sa mbokku jullit muy unsuru tarbiya boobu tey unsuru tarbiya boobu nag ci lañ doon waxtaan léegi ci gannaaw lu mënta la loo xam ne fokk ñu bàyyi ci xel léegi parce que mooy li nga xam ne mooy yoonu murit mooy li ko caractériser mooy li ko wóotalewoon ak yu bare bari dem nañoo dem nag ba muy bëgg a ñàkk bëgg ab santé parce que tey dëkk bii tey tarbiyaa ko sos ñetti téeméeri góor yàlla yi ànd ak Cheikh Ibra Faty jóge Mbàkke Kajoor ñëw ñoom ñëpp tarbiya lañu doon def tarbiya wu itam ba muy doon tarbiya wu ku gàddaay bàyyi sa ndey ak sa bàyyi bàyyi sa dëkk ñëw fekk ci ku mel ni borom daaru bu noppee ci yow boo delloo koo bàyyi woon gannaaw te deful yow dana la ñee ndax da nga yóbbaale melokaan ak daraja ak barke bu tax ñu ñee la loola moo nekkan doon soññi nit ñi ñuy tarbiyewu ndax ku mos rek bëgg a dolliwaat ku mosut ku nekk bëgg a mos léegi nag tarbiye boobu dem naa a dem bay bëgg a wàññiku liy décourager nit ñi mooy njariñ lañ daan gis ci biir tarbiyewu dafa tàmbalee wàññiku te bu jeexee nag maara taali yoon wi jeex parce que moom rek mooy mooy lubbu yoon wi tey kon nag ñu war a sensé nag système bi am na ay doom ay taalibe boroom daaru yu nekk fii yoo xam ne ñoom ak seen maam lu mu am ci tërbiya la ko amee ñoom ci seen bopp lu ñu am ci tërbiya waaye ñu dugal seen doom ci daara yi tërbiya seen doom parewu te dem ci daara yi tërbiya xalaatu ko boo xee ma ne du ma tërbiya yàq sa dund la jeexal sànq sa taala te doo fa jëlee dara te loolu bu continuer adduna tukki kon nag léegi tarbiya bi système mu tarbiya bi lañ war a sensé ni koy sensé mooy fexe ba ki fiy jóge bu tarbiya bu delloo am lu mu jàpp changement bi am na fi at moom wax naa ko léegi tey xale yi li tax nangootuñoo yàgg ci daaray tarbiya temps bi dafa xat léegi diir bi nga war cee jàng alxuraan ba mokkal ci war a dem tarbiya ju juróom-ñaari at wala juróom-ñetti at war a lijjanti ci sa bopp ak sa njaboot xat na parce que jamono yi bëkkatul léegi kon nag ñu war a mën a fexe ba kii tarbiwu ñu formé ko formation boo xam ne buy tarbiwu du yàkkamtee dem loolu nag moo nan la du mbay lañ daan def mbay ñaata la juróomi at la juróomi weer la weer wi ngay ruuj ñetti weer yi ngay bàddali yi ngay bay ak weer wi nga koy bàddali muy juróomi weer juróom ñaari weer yi ci des yëpp nag xale bi di tamaambalu lan moo mën a te ñu taxawal ay atelier menuiserie parce génération bu njëkk ba déggal nañ Serigne Touba moom ci yaatal ga yaatal ga ci ni ma ko waxee woon parce que Serigne Touba bi muy ñëw ñin fi fekk ñëpp kuy bay looy dundee képp ngay bay waaye lu ab société xaj amu ci mu teg leen ci yoon woo xam ne ba mu ca noppee lañ ko dégg Cheikh Ibrahima Faty bi muy ñëw fii ñeent fukki kilomètres la gor ñetti fi bay loo xam ne ëppati na li ñuy dundee tey mbay mu ñu war a mën a commercialiser muy nangami hectares yu ñu mën a jaay génne ko bu ñu waree tabax jumaa ju mel nii mën ko cee tabax bu ñu mënee tabax ay école mën ko cee tabax parce que nekkatul looy dundee képp parce que communauté bi daa soxla ay jumaa soxla ay école soxla ay daara soxla ay université soxla lépp kon Serigne Touba bàyyi woon na xel loolu mag ñi déggat nañ loolu ba xam ne kon il faut kon espace yi ñu yaatal ko toj ay àll def ay hectares mën koo bay kon ñoom déggat nañ seen jamono waaye deuxième leçon ba mu joxe woon nag ca njaareem ñun dégguñu leçon ba mu joxewoon ci njaareem mooy lan ba mu ñibbisee njaareem 1902 ci biir njaareem la taxawal ab ay atelier atelier cordonnier boo xam ne deri tabaski benn bu ñuy sànni duutu amati wala der der bu ñu rey ci gàmmoo lépp ci biir kër gi lañ koy wullee lëxunde ko defar ci ay sac en cuir defar ci ay dàll defar ci ay cartable defar ci lépp ñu ko doon defar sëñ Modou amoon moom am Cheikh Anta sëñ Modou Massamba Diop sëñ Xaas moom sëñ kii moom sëñ njabootu boppam jàggal leen alxuraan bañ mokkal jàggal leen xam-xam ñuy defar ay saak ak kiwir ak i dàll beneen atelier ministère boo xam ne ay lal lay defal ay armoire ak i taabal kenn moo ko jiite sëriñ Cheikh Fatakou Diop di doomi soxna nijaayu Cheikh Mawlou Bourhan jàngal ba xam li mu war a xam lépp mooy defar armoire ya ministère boo xam ne day fabriquer ay lan ay baraak ku ko jiite sëñ Mbacke Diouf waaye ci biir kër soxna yi soixante cinq pour cent ci li ñuy sol ci biir kër gi lañu koy ràbbe saa koy wëtteen yi fu nekk la daan jóge bu ñëw jigéen ñi duñ am jàmm sàbbajeen yi ñoo koy ñooy pobile yi ñoo koy def muy poq yi seen bajjan mooy désigner motif bi ñu bëgg ñu ràbbkat bi def ko bu dee waxtu tàngoor ay daraay waxtu seet ay daraay rabal kilifa yu mag yëpp daraay rabal lañ daan so lañ daan daan kii danaay rabal am na motif yoo xam ne motif bu góor la danaay rabal am na motif boo xam ne motif bu jigéen la kaalak sàmba sembe ci coton bu woyof bi bu tàngoor ñëwee waxtu mel nii ñu def ko bu bu woyof suuf ko cub gu rafet pour góor suuf ko cub gu rafet pour jigéen muy turki njaarim yi nga daan dégg lépp ci biir njaarim fa lañ ko daan rabbe soxna yi fa ko daan suube soxna fa soxna Aminata Diop bi moo jiite woon ñi daan suub nga xam ne fa lañ ko daan liggéey soixante soixante cinq pour cent foofu lañ ko daan liggéey ci textile même njëgëmbaar yi tay baa ci ñuy sol siri raba lay doon wala loola xoolal loolu Sëriñ tubaa doon jàngale pour loola ab joxañ la woon boo xam ne kat buñ demee ba jamono loola aw jàngale boo xam ne buñ la dégg woon ni mag ñi dégg tool yi ba bay hectare kon tey tey muy daaru mu teeg daaru salaam ak Touba ay fabrique fii nekk ay usine parce que loolu loola war a ko tey kon tey wéreegul imaginer tey juróom-ñaari weer yi nga xam ne tey ñee nekk arafa ak ñee nekk belal ak euh, euh, yabal ak Medina tey dañoo am nag ay atelier yoo xam ne tey menuiserie lañ ciy jàngale ñuy jàngale ay dàll yu mel ni yee suñ bokk yee nekk Medina di def ñu ngi ko fay def ay dàll di defar ak menuiserie defar yoo xam ne dañuy defal ay armoire di def ay chambre ak coucher dégg nga di defal ay ay ay ay porte menuisier métallique yi di defar ay giri di defar ay fenêtre aluminium léegi am ay tapisserie yuy defar ay salon daara yi moom ko kiy jàng daara ji ñu am ku di jàngal français am ku di jàngal anglais am ku di jàngal diine ndax dong bi ci nekk dana yàkkamti parce que ñu ngi koy former formation boo xam ne xam na ne bu jógee bu dee commerce la bëgg a dem du am problème communication mooy end ak fu mu dem dégg na anglais dégg na français bu mën a communiqué ak ñoom am na métier boo xam ne du yàkkamte ndax bu fi jógee mën naa ber atelier boppam ndax ñi ngi koy jàngal ministère yi wala ñi ngi koy jàngal cordonnier yi wala ñi ngi koy jàngal tapissier waaye dañ cee dolli rek bu ñu demee ba pour favoriser ko maa ngi leen doon wax yenn kër yi ni ñuy favoriser pour favoriser ko bu ñu demee ba bañ na kay dañoo war a wàcce kat daara ji nekk kat yabal wala Medina jóg suñu Moustapha ji dañoo war a juróomi tey dañ koy publicité médiatiser ko daara yi daara yi daara yi sëriñ diw kët war nañoo wàcce nangam ñu jóge ci daara ja dañuy ñëw exposé liy génne ci daara ji yépp tagg ko sant ko gërëm ko woo commerçant yépp nag ne leen kii kat dañ koy wàcce tey mu war a beru ji tey lal bii nag Sambour ak Kousi bii rek daara ji moo ko njukkale tey bala ngeen fi jënd nag na ngeen ko jënd un million nag lañ ko bëgg a jaayee ngir dimbale ko mu war a nekk capital boo xam ne bu jógee ca lay ca lay ca lay commencé ku ko mën a jënd na ko jënd ku ko mën sa jënd yéen taalibe bi fi nekk kuti ci leen jënd ko ñu defaat ko addi yi sëñ bi sax te jox ko capital gu mu dem liggéey bu dee ab salon la ñu nekk salon bii lañ ko njukkale tey na ko kenn jënd ci taalibe yi wala ñu société jënd ko jox ko mu nekk capital gu liggéey kon kii day sawar tey parce que yëg na ne tey ñu ngi koy forme ci wàllu diine ñu ngi koy formé ci wàllu liggéey bu noppee du nekk taxawàllu fëre ci diggante tëggéej ak centenaire di yor ñaari bonbon wala mu yor ay carte téléphone di ko jaay amul lu liggéey xale yi fi mu tey bu ñu wóorante tey ci daara yii tey day leen ci former formation boo xam ne ku ci jóge da nga am métier ñu jox la capital tey kenn du kuy tërbiye wu doo yàkkamtee wàcc ndax boo noppee xam nga ne am nga avenir waaye nag bu fekkee ne boo fiy jógee loo fi yàgg-yàgg ak loo fi génne doo fi jële métier doo fi jële lenn bu boobaa doo sawar te nag mag ña kat da nga fi daan jële barke boo demee ñu seexal la wala ñu boole la bu ak loo xam ne boo demee tey buur ngay doon dooñee kenn léegi nag bu fekkee ne barke boobee amatul baatin boobee amatul nañu lu ko remplacer lu dëppoo ak jamono taxawu la taxawaay boo xam ne tey boo fi jógee tey da nga mën a yor sa bopp loolu mooy boole adduna ak alaxira loolu moom la ñuy def ba téye nit ñi téye xale yi lu dul loolu nag widd bi bu amee doon nañ ko waxtaane léegi xale yi nit ñi dañ leen di fëkk parce que nit ki kat danaa jébal boppam adduna ak alaxira adduna gii lay boo ko mënalul taxaw na nga ko war a taxawu ci adduna seetaan ko ci adduna kat maanaam xelam du dal ci alaxira taxaw ci adduna gi nag mag ñe sëñ Tuubaa nii la ko daan defe ak kon nag jamono soppiku na nan seet soppi système yi seet lu ñuy taxawoo xale yi jàngal leen yar leen toppatoo leen ci wàllu liggéey lii mooy sumooliyatu bi nga xam ne moom la lislaam santaane woon sëriñ Tuubaa ñëw dundal ko waaye nag dañ dañ koy varier améliorer ko mu ànd ak jamono comme xam naa ne eh, jataay bi xaw naa kii te laaj yi dana war a dugg kon ñu yamale ko foofu waaye ci globalement daal jég ngeen ne sumooli bayiwul dara jël na at nag alaxira jiital mu ittewoo ñaar yëpp waaye même ci jaamu yàlla gi sax gis ngeen ko li nga seq ak yàlla ngir mu nangul la ko fokk nga boole ca la nga seq ak doomu aadama bi sàmmante ñaari orma yëpp jaamu yàlla gi fokk boo ko defee ngir alaxira fokk mu dencal la ci loo xam ne àdduna tax li ngay liggéey ngir adduna yi fokk mu dencal loo xam ne alaxira kon lépp mat na gis ngeen ni ko Sëriñ Tuubaa indee tatbiixoo ko ne ak li jamono laaj leen war ko doxal kon noo ngi leen sant leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Euh, jazakallahu xayran jërëjëf sëriñ docteur Khadim Sylla ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm thème bi niñ ko bëggee woon amee nañ ko noonu kon daal euh, li ci des mooy dëgg ak topp ndax gis nañ ne Euh, ni nga indee tam bi wax dëgg yàlla am na solo lool rafet na lool ndax kon xam nañ ne daal lislaam daal lépp bàyyiwul dara niñ niñ déggul niñ dégloo waxtaan daal xam nañ ne lislaam bàyyiwul dara dara dara lépp la di kon rek ci waxtaan wu am gum am solo tax na euh, am na kenn ci mbokk yi ku koo xam ne bokk na ci ñu doon déglu maanaam am na benn taxriix boo xam ne dana ko ci war a def bu gàtt rek ñu jox Serigne Modou Ndiaye kon mu def benn taxriix waaw asalaamaaleykum mbokki jullit ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di mi nga xam ne si moo doon def waxtaan wi nga xam ne tam bi mu doon ko def ci ni matale nga xam ne bayiwul dara yaakaar naa indi na fi yu baree baree baree bëri indi na fi ay propositions yoo xam ne si yaakaar naa bu fekkoon ne oh jéemoon nañu ko fexe ba doxal ko kon li yóbbee maanaam ñàkk organique gi kon dana dañ te xam ne lu dal daanaka julli ñu leen dal rek dara waralu ko lu ñàkk organiser moo ko waral waaye bu fekkoon ne organiser nan li nga xam ne moo fi dugg ci ay milliards ci diggante ñaari dëkk yi rek bu ñu ko xoolee bu fekkoon organisé woon kon yaakaar naa lu baree baree bare dana saafaru te yu bari ñu ngi koy am ay jafe-jafe di ko wuti ndimbal feneen mhm. te fekk mën a nañu ko dim man ma man mën nañu ko génn seen biir waaye nag loolu day fekk bokk ñu organisé wu waaye su fekkee organisé wu amut dara du mën a am kon ñu ngi sant suñu xaadim ci waxtaanu rafet wi nga xam ne wax na ko ah, boo xoolee daanaka bari na yu yuñ ci leen lu ne rek mën nañ caa wax lu baree bare bari loo xam ne si daanaka doy na conférence ci moom ndax indi na lépp lu ñu war a wax rek wax na ko ndax wax na ci ne lislaam bokk na ci matale gu matale xale bi li mu koy njëkk wax bu juddoo mooy nañ ko jox nañ ko wutal turu rafet ndax wala tanabasu bilal xaabi ku ne dégg na ko bii sa ismul baax ba'da iman nit ki bu fekkee judd na dañuy tere nga di ko wooyee turu bon loolu ba tey sëñ wax na ci ne ni nga xamee noonu l'islam matale ci xale bu juddoo ñu wutal ko tur bu bu rafet dàkkante bu rafet bañ koo tudd yeneen ndax moo tax yonent bi alayhi salaam na woon jigéen kon bu ñu koy takk na des na ko takk ci ñeent des na ko takk ci alal ji wala ci taar bi wala ci askan bi wala ci diine ji waaye nee na nga tànn borom diine borom diine ji mooy ki nga xamee ne si boo ko tànnee doo doo réccu ndax li neen lu mën doon su fekkee alal ji moo tax ko alal ji day jeex taar bi moo tax taar bi day jeex waaye li dul jeex moom mooy diine ji moo tax ñu ne kon ndey daara la joo ne boo ko waajalee mën naa dem ba mooy école bi njëkk bi nga xam ne bu xale bi juddoo fi mu njëkk jaar mooy ci ndey lay jëkk a jaar mu yar ko jàngal ko wax ko ni muy soloo ni muy doxeek ni muy toogeek yëpp ndey moo koy jàngale waaye su fekkee ndey jooje nag loolu nekkul ci moom kon du mën a yar xale bi moo tax ñu ne kon al um al dara madrasatun ndey daara la joo xam ne ci la xale bi njëkk jaar doog a ñëw ci daara yi ki nga xam ne mooy jàngale alxuraan wala keneen ki jàngale leneen kon ndey jooju bu jëkkoon ci mag ñi gis nga ni daan def dañ daan jël euh, xale bu mate sey dañ koy jël yóbbu ko ci jigéen joo xam ne si ku am jukku ju rafet la mu nekk ak moom di ko jàngal di ko jàngal ba nga xamee ne si bu jugee dana mën a euh, xam ni muy composé ak borom këram xam ni muy ànd boroom borom këram bokk na ci lislaam matale ku matale bu fe ci tam wuuteeg yeneen diine yi lool ndax gis ngeen alquran ne waxadaa rabbuka allaa taabudu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman suñu borom dem na ba day diñu digal ne nan rafetal seen na ngeen rafetal seen yaari waajur bu fekkee yor nga sa waajur ba mu dem ba doon mag ba màggat bul dem di bëgg mu gaaw fee jóge wala nga di ko wax baat baat bu bon wala ngay tàyyeel ci moom ci yar gi ko yor wala Euh, taxaw gi nga koy taxaw ndax mooy ki nga xamee ne yow ba nga juddoo boo masaa wéradi mu ne ci sa kanam ànd ak yow daan jël sa sa sa sa sobeek sa yëpp mu ko daan jël di ko jël di ko tuuri te dawu ko seexal du ko def dara te yow mel na ne bu see bu nee ba sa wajur wi doon mag ndax Sidna Omar mas na ko wax benn waaye boo xam ne si loolu daay yenn woon yaayam di wër moom kaaba gi di sonn ci lool daal di ñëw ci ñëw ci moom waaw benn waaye daa ñëw ci Sidna Omar ne ko ah xanaa joxe naa ak sama ndey mu ko déedéet ndax yow lii yaa ngi koy def lépp ak mu wéradi ngay jël ay sobe mag yëpp di ko yóbbu ci wanoo waaye ànd ak di seexlu te moom yow ba ngay doon gone da daan jël di la defar di jël sa sobe yëpp di ko yóbbu ci wanoo booleeg seexluwu koon defu ko dara te yow yaa ngi ni seexlu ko kon joxewu àq ji waaye ñu gis léegi yeneen diini yi sax ñoom dem nañ ba nit ki bu demee ba màggat ba mënatu dara sax lu mel ne Italie wala feneen dañuy jël nit ki sax yóbbu ko am na béréb yoo xam ne fa lañ yóbbu mag ñi nga xam ne si dem ba mënatu dara ngir bañ leen ñu si bañ ñu seene leen rek leen yóbbu ndee dugal leen foofu ba kere ñuy faatu te gis nga ñun suñ diine li mu digal mooy boo demee ba say weeru waajur lu ñu dem ba doon mag baatu uf sax bu leen ko waxuma laa kon di leen génn kër gi di leen yóbbu fi neen ngir noo noppaloo yow loolu lépp kon l'islam mi ngi koy matale euh, bokk na ci l'islam kon mbokk jullit yi nga xam ne kon l'islam dafa ñëw wax ni ñu mën a fexe ba ba dund ñun ñëpp ñëpp di dund kenn ku ne dimbalante sa morom bokk na ci dimbalante gi mu doon wax ndax gis na nañ addis buy wax ne yonent bi sa salaam ne bépp dëkk boo xam ne si danoo seen moroom julli daane ci biir dëkk ba fanaane xiif ñoom waa dëkk boobee ñu seetaan ko xam ko yëg ko ba noppi joxuñu ko lum lum lum reere waa dëkk boobee ba suñu borom du leen xool mukk baatu yërmande kon loolu buñ ko kiiw buñ ko xamoon kon daan man di fexe ba góorgóorlu ci dimbali kon ni mu ko waxee ci wàllu dimbali wàllu asaka ci comme ay proposition yu am solo yoo xam ne si mën na ne si xaadim génn na ko fi yoo xam ne si dañ ko war a jël fexe ba nag appliqué ko nag ci ci ci ci ci ci yoon wi ak feneen fu mën a doon ñu dem ba l'islam di wax ne euh, dina woo ci ne l'islam nekkul ci julleeg woor rek déedéet waaye dina war a fexe ba fexe ba société bi di dund di terelante di kenn ku ne fexe ba la nga yéene sa bopp ni mu ko waxee ci euh, waxtaan wi kenn ku ne la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom jullit waaw ndax saxaaba yi gis nga ni daan def wax nañ ne euh, Seydina Omar ak Seydina Ali sax danoo dem ba ñoom ñaar di xuloo ñëw ci yonent bi kenn ki na ko wax yonent bi na ko eh, Sidna Omar daa si ne ko Sidna Aliyu bi daal mun maa fexe fexe ba mu njëkk maa nuyu su ma dajee ak moom daal du ma njëkk nuyu man rek maa koy njëkk a nuyu eh, bi ñuy wax loolu Sidna Aliyu daal ne ko wax si yonent bi wax ko yonent bi yonent bi na ko Sidna Aliyu na ko damaa bëgg bu ëllëgee wal xayaam kër ga may am fa àjjana moom mu mu mu mu mu jël ko gis nga kon ni ñu yéenante woon seen biir yéenante googu ñu yéenante woon nag ci leen demoon ba kenn ku ne da def sa bopp muy sa morom def ni nga def sa bopp rek noonu nga def sa morom jullit kon kon ci yéwénte yéwénte googu ci lañu war a dem ba fexe ba nekk ñun jullit ñu nekk benn bu ku am soxla rek ñun ñëpp ñu taxaw ñu taxaw ci ci bennoo ak bokkoo ndax wa anna haadihi ummatukum ummatan waahidatan wa ana rabbukum fa'budun ndax innamal mu'minuna ikhwatun jooju ba tey indi na ko nañ ñun ñëpp dañoo war a ku ci yaramam di metti rek ñi des ñëpp yëg na ñoom it seen yaram mi ngi ñu ngi lay sant bu baax ci euh, waxtaanu rafet wi ah, di xanaa di gën a soññee rek fexe ba propositions yi moom ñu fexe ba fexe ba jël ko daal moom ngir ñu appliquer ko daal ndax daal am na solo am solo koo xam ne moom ñëpp ci war a taxaw daal ngir mën a saafara jafe-jafe yi fi am yépp ndax comme ni mu ko waxee ci mag yi nga xam ne ñoo nekkoon ci kër sëñ sëñ mag bi rek fee ci ci njaarim seen lépp ñoo ko doon defal seen bopp waaw waaye léegi lu ci bari fi tool rëy gi dem na ba tax na lu bari boo leen ko waxee rab yooyu sax rab yooyu nga wax yére yooyu sax rab yooyu boo ko waxee ñu ne ah waaye yëf yëf yëf yëf solo la ñun wees nañ foofu la ñuy jàpp ne te fekk déedéet danoo war a fexe ba góorgóorlu wurunoo jëm di jëggaani dara lépp ñoo ko war a defal suñu bopp te mag ñi noonu leen menoon te léegi la moyens yi gën a ëpp kon ñu ngi sant ñëpp di siyaara ñëpp di jégalu baax na ci kàddu yi jël ci kanam sëñ bi a'uuzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima sëriñ xaadim ñu ngi lay ziar bu baax di lay ñaanal sunu borom guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyeel ak sam xel ci turu euh, alwafa bi xuquqil imaan itam ñi ngi lay sant bu baax ci yombal gi nga ñu yombal lii nu sàkku ci yow liñ doon séentu ci waxtaan wi am nañ ci lu kawe kawe suñu jot suba itam incha allahu Cheikh Tidiane Gaye moo fi ñëw war ñoo defal waxtaan sëriñ bi waxtaan wi nit ñi déglu nañ ko lool laaj yi bari na lool kii dafa laaj mu ni ginnaaw bi mu la nuyoo mu ni sëriñ bi ndax état euh, bokkul ci lislaam ah. mu ne ndax état bokkul ci li lislaam waajal walla sax boog dañuy wax ni dax maa li xaysar li xaysar wa maa lillah lillah waaw loolu mooy <laughs> li doon li ñu doon waxtaanee maanaam bu fekkee déglu na bu baax a baax eh, waxtaan wi dana xam ne l'islam aaya bi nu ubbi bi ñuy wax ne islam dafa boole état ak religion wabtaxi fi ma ataaka allahu daaral axira wala tansa nasibaka mina dunya dal ubbi ko muy eh, nasibaka mina dunya mooy warugar wi la war ci biir société bi war la ci biir eh, li ñuy tudde état mooy li ëpp société bi ak nit ciy dundee wax la ne xaadima rasul law la wax wa ahli himmataka fi umari dunya wa oxra tox sa biir ujuri umari dunya mooy li aju ci wàllu eh, état ak société te tam ci biir waajal giñ ko waajal itam bu fekkee ne déglu na bu baax a baax dama tàmbali ci mboolem lu nekk ci kaw suuf ak ñi nekk ci kaw suuf kon état bayu euh, diine bayul kenn tàmbali ci sa jëmmi bopp ji sa njaboot ñi nga bokkal diine ñi nga bokkal réew mi ba ci biir rab yi ak environnement yi muy même environnement bi nga xam ne sax sàkk nañu am ministère bi ci ci sax islam comme cay wax waajal na ko saaral fasaad fil bi maa kasabat ah loolu lépp ak sanction yi mu prévoir ci koo xam ne da ngay saboter environnement kon islam dafa waajal état ak lépp lu nekk ci biir état comme ni mu waajalee ëllëg ak lépp lu ñuy séntu ëllëg te loolu lépp itam bàyyiwul benn ma jaal xëy na sax temps bi dafa dafa dafa dafa dafa xat tuuti waaye kon danañ ci gën sax andi yeneen détail ci lenn lu ci nekk nan la ko indee mu ci wàllu éducation ci wàllu santé ci wàllu environnement ak ci wàll yëpp yoo xam ne état bayiwu ko lu ci nekk lu ne am na ayat ak ahadis yu ñëw kon état euh, euh, l'islam waa waajal état ni waa waajalee ëllëg. jërëjëf mbokk mi day laaj mu ni euh, lan mooy taxawaayu maanaam lan mooy taxawaay ci xam-xam yu yees yi nga xamante ni comme science ak yooyu maanaam lan la ci jullit bi ban taxawaay la ci war ci xam-xam yu yees yi. xam-xam sunu borom subhanahu bi al yonent bi waxee nekk talabul ilmi faridatun ba'dal farida xam-xam yépp la ëmb ndax comme wax nañ léegi islam dafa waajal état comme ni mu waajalee ëllëg te état xam a koy defar moo koy laltaay kon bépp xam-xam boo xam ne bu aju ci luy yéwénal ab société di taxawal ab état di ko organiser xam islam daf caa soññee am na wenn baytu xaadima rasul rek woo xam ne maanaam wandanu loolu al ilmu wal amalu jawharaani li xayri yi daareeni yajlubaani vocabulaire Sëriñ tubaa li muy bari bari al amal fenn foofu ak fi mu waxee wax lam axi bi anna ilman wa amal foofu la fi xam-xam ñëwee ëmb jaamu yàlla ak liggéey faneen fu Sëriñ Tuubaa di jëfandikoo ndax parce que baatu al al al al amal ci vocabulaire terminologie islam jaamu yàlla lay firi yéen la seen amandoo amiru sandaat faneen fuy firi liggéey kas bu lañ fay jëfandikoo moo tax sëñ Tuubaa ci biir mbindam fépp fu mu santaane jëm ci liggéey talabul xalaali lay wax iltimaasul xalaali ak kasbul alaal waaye nag foofu nag tey ci bayit ñaari bayit yooyu maanaa euh, al ilmu euh, al amalu xam-xam bi aju ci jaamu yàlla ak liggéey la xilmu ba it xam-xam bi defar àdduna ak di defar alaxira xarina bi wane loolu mooy li xëyrey daare yi yëj lu baani àdduna koy defar liggéey sëñ Tuubaa nag ne la xam-xam bu mu mën a isit amal illam yakun bil ilmi saabu oo xalal wax la it ne yaa ayyuha sibaano laa tastaxiloo anil udaa wabil uloom istaxiloo baatu uloom ci dictionnaire yi ak mun ji di yëpp dafa ëmb xam-xam bii defar àdduna ak xam-xam bii defar alaxira kon nag bépp xam-xam muy science ak technologie Sëriñ Tuubaa dem na ba ci ilhamu salaam fi sabbi an dini islam muy critique jullit yi nga xam ne dañoo jàpp ne li aj ci science ak technologie ak progrès scientifique monopole pour toit yi mu wax ne loolu ku ko jàpp déggoo diine yàlla ba muy wax wala xadd karam naa ba nii aadama la wax wa amal naa fil bari wal bari kon nag bépp xam-xam boo xam ne bu amal njëriñ diineem amal njëriñ addunaam ña tax yàlla santaane ko xiirkal ko ab jurit ca kon ab jullit wër te yàppandi ba kenn di ko ci jiitu noonu la ko leeral ci ilhamu salaam fi zabbi an diini islam pour progrès scientifique ak wàllu technologie lépp mu ne bu ko kenn jàppee monopole pour occidentaux yi ak tubaab yi waaye nañ xam ne maanaam ña ko war a gën a jariñoo ñi ci jiitu mooy jullit yi kon kon science lu islam santaane la lu jullit yépp war jiitu la ayatul quran ak ahadis yu bare bare rotta ja jërëjëf loolu leer na ci mbokk mi ko doon laaj mbokk mi itam mu ni mi ngi lay sant bu baax di la gërëm di rafet lu waxtaan wi mu ni dafa dégg ci sa biir waxtaan nga wax ni ah, fi sunu borom di wax ni fa waylun lil musallin allazina hum an salatihim saahuun allazina hum yuraawun wa bu dee jamono jii nga xam ne koo abal sa jumtukaay du la delloo mu ne kon ndax loolu moom tax na ñuy wax dal xam nga islam bàyyiwul dara xam nga li ma la wax ne la maanaam waxtaan wi dafa yaatu parce que su maritu islam dafa rëy maanaam buñ ko tàmbali woon ci yor yor ba nage ni du jeex waaye boo diggee ci biir islaam xam nga dala am na addis bu ma bopp sax dama cité na andiwuma ko waaye eh, cité naa ko sax ci biir mbind mi xam nga ma nga lay wax ak taajirul amin as-sadduq dégg nga maa as-siddiqina maa an-nabiyina wa siddiqina wa shuhada commerçant bi nga xam ne maanaa du wor du njuuj moom ak yorente yi ak siddiqir yi ñooy bokk wàccuwaay nga xam ne kon même commerce bi tey war nga caa mën a amee maanaa jaamu yàlla euh, ak yool bi ngay ame ci julli amee ko ci koor waaye boo demee ci aayee lay seen biir mu gën a préciser da ngay fekk mu wax ne la bokk na ci li nga xam ne mooy may nit ki mbaax nit ki bañ a wor maanaam bañ a wor mbokkum jullitam muy awaana ci boppam muy luñ la dénk kala ko dénkan bu jot ci jotee mu jot ci loo àpp delloo ko dafa bokk ci mandargay gëm yàlla yi nga xam ne mooy tax ñu nangul nit ki ab jullitam kon ñoom ñaar ñëpp dafa am lu leen sant muy jullit bi nga xam ne dafay ah, ah, dafay ah, dañ koy àpp lislaam da koo digal mu àbbale liñ koy àpp bu fekkee ne waxtu wañ koy àpp soxlawu waaye ki ñu ab itam dafa bokk ci ak ngëm yàllaam moom itam lañ ko la àbb bu bu ca noppee mu delloo ko même bu fekkee ne sax yàqu-yàqu ak tolof tof da ko caa da ko sax bu ko mënee defaraat ba mel na melan mu delloo ko su ko mënul mu dem ca borom jéggulu ko ba mu jéggal ko ko mu doog ko delloo loolu ñaar yooyu islam boole la yoo xam ne mënut a ñàkk waaw. jërëjëf loolu leer na bu baax a baax. itam nee na ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi bu baax di la ñaanal nee na daf la doon ñaan rek nga joxe sa xalaat ci fii réew mi toll. nee te ndaw ñu bëree bëree bari seen xalaat ñi ngi naan xaalis de ko liggéey des koy lijjanti topp tës tës ji ba bàyyi seen xam-xami diine. maanaa xalaat bi ci fii réew mi toll mooy xalaat bi Sëriñ Tuubaa waxan rek waalam axi bi anna ilman wa amal huma wasilata saadatin ajal yaa ayyuha sibyan la tastaxilu anil huda wa bil ulum istaxilu xitaab la bu Sëriñ Tubaa jëme ci biir ndaw ñi yaa ayyuha sibyan yaa ayyuha subaan in xiftum xajal fa qaddimu taalluman alal amal Sëriñ Tubaa dafa wax ne réew yi réew mu la ëpp ay jàngkat ay cadre ëpp la ay travailleurs yu actif bu dee ci wàllu adduna moo la raw bu dee ci wàllu yàlla yi réew mu la ëpp ay jaamukat yàlla yu tege ci xam-xam moo la raw kon Sëriñ Tuubaa dafa wax ne li mën a suqali ab société man a taxawu diine mooy xam-xam ak liggéey ak jaamu yàlla kon ndaw ñi bu ñu bëggee mucc ci yii mooy nañ leen jàngal ba ñu xam li ñu war a xam waaye jàngu kese wu ante ko yar waxan naa ko Sëriñ Tuubaa yaayu subhaanahu la tastaxidoo anil huda mooy njub gi la jiite ba noppi moom la jiital ba noppi waxale nag ne la bokk na ci li lay may ak njub nag xam-xam imaginel Sénégal tey lu ko yàq cadre yi tey fii ngay gis ab ministre boo xam ne bañ koy fal mu nekk ministre wala directeur société maanaa néeg bu moom amu ko day luyee pantalon ju baax amu ko bañ ko falee la dem ci ami boutique ci suba sa mu lebal ko ay costume bu mu sot mën a dem taxaw représenté waaye costume ba mu yoroon bañ koy fal ministre mun mënu ko présenté wu wala directeur yu société ñu fal ko ñetti at képp ñu daal a xool a këram ga mu am ko estimé ñu naa la ñàkk na ci deux cent millions yu bokk teg moo bëri ci biir moom ak i soxnaam ak i ak i jarbaatam ak ñëpp di war ay oto yi ñeent fukki millions te léegi salaire bañ koy fay su ci yaman képp dana nekk ca ministère ko bu ca nekkan fukki at yi doog a mën am kër gu moomal boppam kon mooy lan jubut te pourtant lañ ko fale ministre mën naa am sax caw jàngam ca la aju kon mbir mi li yàq mbir mi xam-xamu kese bu ànd ko yar ak njub mënta defar ab société boo gisee suñ pays yi tey li ko yàq tey cadre yi kenn xamu nu ñu toll waaye ku ñu dénk alal dénk la ay millions nga jàpp ko sa alali bopp jàpp ne boo xasee ba doon buur waratu la nekk baadoo la ku jox ministre nga rekat balaa am comme balaa déwén mën naa am ñu folli kat mën naa daal di mbakkat fekk sama un milliard fee ba nga xam ne moom mbaadoola gi ñu ma jëlee nag def ma buur nag du ma delluwaat di nekkaat baadoola moom naa sàcc nag un milliard ba bu ñu ma wàcce woon suba it ma doon buur xam nga loolu ko jub du ko def kon ab société bi xale yi li leen mën a defar du lii ma gis tey Dakar xale boo xam ne tey ci fukki at ak juróom-ñett la toll ak jaar fukki at tey boo demee tëngee li fi tàmbalee ba ba ngay àgg biir Dakar awa mooy centenaire di Blaise di Lamine Gueye xale boo gis benn bu ne ma nga yor ñee nga yor ñaari bonbon ñee nga yor ñaari survêtement ñee nga yor carte téléphone sëñ bi loo xam ne tey boo dajale woon lam yoon lépp mënta man ab cinq mille francs ca ndaw ya koy def ñi nga toll ci jàng war a nekk ci daara ak école yi di jàng pour def seen formation ñu leen tarbiye kooka tey bu fekkee ne tey ndax ko war naa mën a soqil am ab société am réew su fekkee ne gone ñëpp dañuy jaay ku kuy jënd kenn jàngiwut mécc kenn jàngiwut xam-xam kon li Sëriñ Tuubaa wax moo mën a suqali réew mi léegi xale yi nañu leen jàngal nañu leen yar njàng mi it joxe naa ci ab léegi Amérique la ñuy def léegi même njàng mi ñuy def ci université yi njàng ba am ay ak i doctorat amul benn njariñ li am njariñ mooy nañu seet métier ak wàll yi nga xam ne réew mi soxla woo na ko muy lu jamp lool boo ca noppee dañ lay daal di soxla woo ñu liggéey ñu jàngal leen loola waaye yan ay diplôme yi ci maîtrise yoo xam ne fanweeri matière la nga yàgg ci université bi am ci fukki at ak juróom te boo noppee sax réew ma di ko soxla amul njariñ Amérique yi ñaari matière képp am na taxasus yooyu noonu la waaye booy noppi tey informatique booy noppi ñu jël la communication tey booy noppi ñu jël la tey koo jàngal métier ba mu mën a liggéey ab lal bu ñuy tëdd tey seetal immigration daara mu lu lu ni mel booy seetee tey da lay wóor ne mboolem kër këri diine yi waa Daaru Muxti ñoo ci ëpp ayib yi gën a bitim xoolal yaa ngi koy xam ci Daaru Muxti mi yokk xoolal ñaar ñaata ci taalibe yi Daaru Muxti ñooy ñooy ñooy tabax ay kër di commandé ay bunt ay giri dégg ay prêtres ñaata ñoo ciy takk soxna di soxna ay sambur ak bouse yooyu lu jeex ñaata ñoo ciy moobale ci def ay salon imaginer la tey bu fekkante ne tey ndaw yi toll ci biir nangami fabrique ñoo fi nekk nekk ci kër diine yi kër diine yi at mu jot xalifa benn bu nekk booy def sa màggal def benn exposé boo xam ne dangay dañuy tegale salon yaa nga ne chambre à coucher yaa nga nee kir yaa nga nee ne yéen taalibe yi képp bu kenn wutati benn marché jënd leen ko nga delloowaat ko ci biir liggéey bi xale yi ñu formé leen loolu mooy li li li réew mi soxla woon léegi buñ jël ñëpp rek bayloo leen buñ jël lépp sàmmo leen buñ leen lépp ci école alxuraan yi ak école xam-xam yi diine yi ak école français yi mooy na variété am na Sëriñ Tubaa defal Sëriñ Tubaa dafa jàngale woon loolu loolu may wax naa ñun dégguñu ko wariyati boobee ñooñee xam nga ne suñu Moodu Maamun mii nekk war a nekk xalifa maam Cheikh maam Cheikh maam Cheikh Anta Gaawaan mos xam nañ ne buñ noppee du yor atelier cordonnier yi di def loola suñ Moodu Masamba Jóob mi war a nekk xalifa suñu Masamba Jóob Sam mos xam nañ def loola xam nga ne kon loola da doon jàngaleen ñi ñi nga xam ne ñoo war a na mën a man a mën a bañ a jàng loola sax ñoom la ko jàngal pour jox nu leçon kon nag tey kenn ku ci nekk tey dangaa war a jël say doom ñii nañ jàngi musique ñii nañ jàngi laneen métier ñiy jàngi xam-xam ñiy jàngi ba kër gi société bi kenn ku nekk élément bu nekk ñu am ko waaye jël nit ñi sóob leen ci leen rek di suqali am société di suqali am réew nañ am variété ci spécialité yi ak taxasus yi jërëjëf loolu leer na bu baax a baax a baax ci mbokk mi doon sàkku koo ko jox ay xalaat xam naa jombul waxtu wi xat na lool laaj yi des na lu bari waaye nag dama defee ni waxtu wi jeex na kon dañuy dugal laaj bii rek su fekkee ne sax danañ ko fi mën a tontu ndax defe naa li des ci waxtu bariwut mu ne ndax dana jaadu ci ab julit mu jàng xam-xamu sharia rek maanaam xam-xamu fiq rek yem ci ci lu dul muy jàng almawadul ijtimaiya wala saqafiya wala riyadiyat wala yu demee noonu ndax jullit bi mën na jàng xam-xamu fiq rek yem ci noonu <laughs> boobu laaj moom tontu woon nañ ko dëgg la dëgg la nag dafa xam nga damaa waxam ne dafa am loo xam ne fardul ayni la am loo xam ne fardu kifaaya la wax waxtaan wi dafa xat ba détaillé waaye dugal nañ ci fardul ay nii mooy xam-xamu fiq bi kooku moom ñépp la war mooy jullit bi lu ëlluwaam gàtt-gàtt war naa xam ni muy jullee ak bu julli gi yàqool nan la koy defaree attey kooram attey laabam bismillah bismillah